أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko baaxoo def ak yéen bi ko bi koor gi tàmbalee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom ñëwaat nañ rekk fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diir bu koor gi lépp rek jëm ci dollikonte yokkante gën a xamlente ci lu jëm ci seen wàllu diine ak lu jëm ci suñu wàllu àdduna ni ñu ko baaxoo defee bala ñoo jox sëriñ bii nga xamante ne moom lañ dalal fii jotaay bi tey muy sëriñ Gana Messere Moxtaar bala ñu ko jox kàddu gi xam naa ne daanaka sa woon ñu koy présenté ndax wàll gii nga xamante ne moo tax ñu dalal ko fii jotaay bi ku ci yàgg yëngu la kuñ ci xam la kuñ ci miin la te tamit mën nañoo wax ne fii ci jataay bi moom ci la bokk waaye nag dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram bala ñu koy jox kàddu gi Sëriñ Gana Messere mi ngi jàngee alquranul karim ci njaareen ci ku ñuy wax Sëriñ Mbàkke dem di siiw ci daara joo xamante ne daara ju siiw la ci wàllu jàngale alquranul karim ginnaaw bi mu nottee ci njàngum alxuraanam la dugg ci école Serigne Cheikh Mbacke yi nga xamante ne moo nekk ci Darou Khoudoss ci ci Touba ba fa la amee certificat de fin d'études primaires foofu la ko amee ginnaaw bi dafi jógee dem njaareem ba tey ci école yi nga xamante ne mooy école Cheikh Mouhamadou Moustapha yi nekk foofu foofee la jàngee ba am brevet de fin d'études muy al-I'dadiyya ginnaaw bi tamit mu fréquenté borom xam-xam yu baree bari def ay gëstu yu baree bari waaye nag ci biir loolu mu tànn gëstu wala spécialisé ci gëstu ci dunduk Serigne Touba ak mag ñi nga xamante ni ñoo àndoon moom ba tax na ay yëngoom yépp li ci ëpp foofu la ko jëmee mu mu def ay gëstu yu bari nag jaar ci ay mag ñoo xamante ne wala ñoo xamante ne ñu ñu ñu ñu am xam-xam lañ ci wàll boobu bokk na ci ku ñu wax sëriñ Sédéex Busa bu sëriñ Mulaay Busa bokk na ci ku ñu wax sëriñ Mouhamadou Ngom bokk na ci ku ñu wax sëriñ Fallou Jumaada ñii ñëpp mu jaar ci ñoom lépp rek di gëstu dunduk sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak mag ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom ci kaw loolu tamit la amee ñaari émission yoo xamante ne moom mii moo koy animé ci LAMP FM muy rajo bii nga xamante ne moo nekk ci Mbàkke Bawal benn bi ñu koy wax jaar jaari yi Serigne Touba moom mooy ki nga xamante ne mooy animé émission boobu am na beneen émission tamit boo xamante ne ñu ngi koy tuddee da'watul haqq muy woote dëgg moom mii mooy ki nga xamante ne mooy animé ñaari émission yooyu ci euh, LAMP FM fii comme ci Touba. kon mën nañu wax ne thème bii nga xamante ne moom lañ ko dox tey mu fas yéene ko waxtaan ak ñun thème bu mu maîtriser la tem bu mu gëstu la lu mu dund la lu ma xam la ndax li mu fas yéene waxtaane mooy mag ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul mag ñooñu naka lañu dunde woon ak Serigne Touba ak naka lañu dunde ginnaaw Serigne Touba kon yaakaar naa ne waxtaan bu am solo lay doon waxtaan lay doon boo xamante ne ku ko teewul ku nekk danga nga ci jariñu yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah suba fii jataay bi danañ fi dalal Serigne Saliou Sylla Serigne Saliou Sylla du ko ñu xam ci biir kër Serigne Saliou mu fas yéene waxtaan ak ñun nag ci mashahidu yawmal xiyaama mooy eh, maanaam eh, bis ëllëg bis yenn jaar-jaar la nit ki jaar ginnaaw maanaam nit ki ginnaaw bu génnee ci àdduna ginnaaw bu faatoo ana yenn jaar-jaar lay jaar kon loolu yaa xam naa ne lu lu lu am solo la loo xamante ne kenn ku nekk ñun war na koo déglu war na ko war na ñëw teewe ko kon loolu mooy li nga xamante ne moo ñu fas yéene waxtaane suba ñu fàttali mbooloo mi rek ne bu waxtaan wi jeexee képp boo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom suñu ngànn mi tara di waxtaane incha allah bu ko ëndee bu fekkente ne waxtu yu may nañu ko gis na ci tontu ñu fàttali leen tamit ne ba tey waxtaan yi jàll yépp ku yittewoo CD yi rek incha allah bu jokkook ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu technique bi CD yépp jàpp ni la kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Gana Messere yàlla ko yàlla defal taw defal ko wassalaamu aleykum wa wa barakatuh billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi leen di nuyu nuyoo jullit ak mbokk jullitam di leen nuyu nuyu taalibe ak mbokkum di jaajëfal bu baax bokk yu baax yi nga xam ne ñooy taxawal jataay bu solo bi jataay boo xam ne it dafay dimbale nit ñu baree bari ngir gën leen a dolli farlu ci xam-xam waaye it gën leen a dimbale bu baax ci loo xam ne doon na leen ump ñu di ko xam ci jataay bi ay tiyaabu yu bare bare di ci bàyyi ko di siyaare bu baax kilifak dëkk bi di seen Cheikh Xadi di sant yàlla it bu baax ci taw féexal gi mu ñu taw ak kàttanal gi mu ñu kattanal ba ñu fekke bis bi ñuy ñaan yàlla it li nga xam ne moom la bokk yi di séntu ci waxtaane su borom defal ci lu kawe jot ndax moom mooy ki nga xam ne lépp lu jag rek moom la dafay mel ni waxtaan wi nga xam ne moom lañu fas yéene amal ci tomb bii di mag ñi àndoon ak sëriñ bi waxtaan la wu yomb waaye waxtaan la wu jafe-jafe maa ngi koy wax mën na mbokk leen ci biir ma ne ko wuute yi am ci diine ngir wuute fa ñuy solo balluwaay ya dafa amul ci mbirum sëriñ bi ndax booy waxtaane mag ña mag moo ci tudd ak njabootam a ngi fi kon day mel ni wax ci lu wér dafay dafay dafa dafa dafa ci gën ndax ak jooyoo du ca mën am ngir koo ci wax rekk fi doomam nekkul sëtam a ngi fi te léegi xam-xam egg na foo xam ne ñu bari gëstu nañ nan la seen way jur ya wala seen kilifa ya ànde woon ak Cheikhul Khadim loolu it ak jàpp na ci képp koo xam ne yaa ngi jóg ngir gëstu uh, xam-xam xam ngeen ne mag ñooñu ñooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo amee taxawaay bi saxaaba yi amee woon ci wetu yonent bi alayhi ñoom saxaaba yi ka leen dëgëraloon te féexal leen mooy yàlla suñu borom ko benn bindkat di waxee ne umu saxaabatu xayrul xalqi ayyadahum rabbi samaa'i bi tawfiqin wa idaar loola it boo toppee mag ñu baax ñii ci seen dund ga ndax ay ay xaaj yu bare bari lañ ay nit lañ ñu wuute woon ay melo te bokk benn dëkk wu ñu jëm mën naa am da gis maa wuute waaye benn pas-pas rek lañ amoon te pas-pas ba mooy nam ma egg ci yàlla yàlla taw féexale na ñu daje ak ku xam yoonu dëkk ba te laa biir ci mën a yóbboo ci dëkk ba loolu taxoon Cheikh Ibrahima Diop almashab di ko wax ne ko fa kam rijalin ila mawlaaka qad wasalu bariwaana ay góor yàlla yoo xam ne egg nañ ca yàlla seen boroom waaye ci lan lañ yeggee bi faydi nuurika yaa mawlal muridin ndax xam nga mu xam yoon wax xam la fa nekk ci ay gàllankoor ak li ci am ci ay mbir yu baree bari xam nañ ne lii mu woote mag ñi toppoon ko ci nañu bàyyi xel ci ne kenn ku ne nga woon ca biir da ci dégge ne da nga gis ñoo xam ne bu doonte ne daraja la ci àdduna wala xam-xam wala judd bu rafet wala ragal yàlla wala yenn melokaan da ngay wax ne ñii lañ lañu manqué ba tax ñu jël seenu nos jëbbal ko Cheikhul Khadim na loo xam ne kon mënuloon a ñàkk ci ñoom te mënuñu ko woon a amee ci kenn ku ci moom amee ñoo xam ne it ñoom it ñii nit ñi mel ci egg ci yàlla am na ñu mel noonu ci ak réer am ñu mel neneen ci weneen yoon ndax du ñëpp rek ñoo ñëwoon ci moom ñii ay caddo lañ ñii ay nangam lañ ay nangam lañ am na ku doon bind koo xam ne wax na ci fa kam nangam yu baree bari fa kam muslimin fa kam zalimin fa kam jahilin lu ci nekk dafa indi nit ñooñu ay lim yu bari ñoo ci ñëwoon ci yow Serigne Touba waaye ku ñëw ku nekk nag ak yoon ba mu ko ba mu bu fekkee ne ki bari bakkaar la da nga ko setal ba mu set wicc ak bakkaar taqale ko kook laab ba képp kum dajee la fi laab bu dee ku bari koo xam ne ak tooña diisoon ci kawam moo xam muy kuy lekk mu yàlla wala ku mel ne nen ba mu taxoog teg nga ko ci yoon woo xam ne jaarale nga ko ci ba tàggoo naag mbooleem luy nuru bakkaar boobu bu dee ku koo xam ne jànguloo ni xamuloon dara jàngal nga ko jubal nga ko ba mujj lii di siratul mustaqim ca la ca la teg tànkam ba amul benn dérapage fa kam mughdabin misli bi jaa'ika jaa'ahu min allahi qurbanun lahu jaadabituhu wa kam zalimin wal wadra anqada dhahrahu falamma ataaka saara adlan bil awsa wa kam jahilin allamtahu wa hadaytahu fa saara muti'a allah fil amri wan nahyi nga xam ne ki mu jàngal ba mu fees ci xam-xam ak ki amul xam-xam mu jàngal ko ci ay tomb ñoo bokk li ñuy pratiquer diini ñoom ñaar tey boo boo boo ci fekkee kenn muy jaamu yàlla yow mi jàng ba bari xam-xam doon ko ne ki nga nekk ci ginnaawam jàpp nga ne amul xam-xam it jëfi diine yi lu mu cay jëf yow dana la ci mën a yóbbaale ngir euh, yoon wi nga xam ne ci la sëriñ bi di jaarale ak yaram nañu bàyyi xel tuuti ci ginnaaw bi ne sëriñ bi mbooloo mii ko topp daw jëm si ci moom jaayante ak moom bàyyi seen kër ya bàyyi seen bopp ay xaaj la lenn lu ci nekk ñi mu jamonoon teel bind nañ ca lu bari bàyyi ko fi lenn li sëñ bi nettali na ko ñoo xam ne ñoo ko nettali woon ñu wóor lañ te ñu ngi ñu ngi fi wala ñooñu seenu njaboot ñu ngi fi te ba dara ba léegi dara dara dara manqué ca loola. xam ngeen ne sëriñ bi moom la. doomi soxna daan jëkk rek ci la jëkk muy jàng ak jàngale ak dëddu àdduna ak jaamu yàlla yii nag daldi ne kum ne ci yow tamit dëgg foo nekk nit ñu fekk na fa waaye nañu xam ne sëñ bi mësta bëgg sax mbooloo mu daje fi moom waaye li ko benn naar naan ko ala arba'in admanta min samani siba ala al-ilmi wa ta'limi wa zuhdi wa nusk jàng jàngale moom kenn mësu cee mel ne yow bu dee jaamu yàlla dëdd ko it kenn jotu yi tax na ba ndeke moo sabab kon fu ku baax ma sa nekk mu jaral la bàyyi la nga nekk ak la nga jàpp daw ñëw wuy si Sëriñ Tuubaa moo tax mu ne ko foo mënoon nekk ci kaw pàkki suuf yi nit ñi dana la fa fekk fa fii ay ardin kunta yamtaabukal wara walaw walla arda hindi wa siini wa curki ida kunta fi barrin atatka rikaabuhum wa in kunta fi lbaxri ataw alal fulki loolu la ko mayoon mooy alal ilmi wa taalimi wa zuhdi wa fenn fu nekk nit dafa bàyyikoo nag di ñëw waaye ñi ñi ñi bàyyikoo di ñëw ci moom it nañu xam ne nii projecteur bi takke noonu la jamono meloon jëkk ak ñëwam ci ak ku ñuy wax sëriñ ci xasidaan bu ñu tuddee alxaafiya ma nga cay wax ne wa dahr kaana zalaaman qabluhu wa ata badran sara baanama laylu saja bi liy xewee nag projecteur bi takk boo koy misaal rek gis nga ne bu ñu taalee lamp sax na ko gunóor yi wutee wanaa su jaa u wa min anwaari xittasam ñëpp fax da wuti ko ku dikk nag doo dikk rek mu jox la nga dem baa nga jaaro ci taalub diine bi déedéet boo ñëwee daf lay def ngay taalub diine boo xam ne foo dem boo fa taalee kuliw diine ñëw jaaru si loolu moo waraloon ñëpp dawoon wuti ci ñoom egg na ca biir di wax sax ne ko giñ naa ci yàlla ne dogoon ko nag yow nun ñëpp sawara leen jëm ndax iblis boobu da ma nga muy wamat wallahi maata naas kullihim ala tariqati iblis illati sama jàng ca xafiya boobu xam nga ne kon mës sa nungu sax ay nit ñu ñëw ci moom ndax dafa am ko wax ne jàppewuloon boppam ab sëriñ dafa jàppe woon boppam ku bëgg egg ci yàlla ngir wàcce boppam ak suufe boppam ak la daje ci moom lépp it ci ak rëy ak ak ak daraja muy jàngale di yare lii naar bi wax nekk ca loola sax ca ab diir ba jot ndigalul woote nag nga xam ne léegi booba amatul mënatul a nëbbu mënatul a laqu mel na ni ab jant bu ne fan ñépp gis ko mu làmboo ci boromam maqaama yoo xam ne nit ñi gëlëm nañ ci xam loola nu mu tollu tam nekk yërmande yàlla joo xam ne nag dafay daj jamono mu woote nag ba mu woote nag ñii dawoon wuy si di mag ña nga xam ne ñii jàng rek a leen indiwoon ca daara loola it booba rek lañ xamoon lañ xamoon it mooy njàngum kese dong lañ xamoon waaye xamuñu leneen nga xam ne ku ku mënoon a doon booba ñoom sayxu taalim la ñuy xam waaye sayxu tarixee duñ ko xam ndax sëñ Moussa Ka dafa wax sëñ Tuubaa ne ko ngirum tërbiya ngi xew ci sawu jant yaa ko def pajuk aajo yaa tax nit ku ñuul mus ko fi kuuma kon dañ ciy déggee ne dëgg dëgg doon ko ne doon na am bu yàggit waaye lay dëgg dëgg tërbiya nit nag defar ko loolu moom li ci li ci sëñ bi doxal ak na mu ca jëfee jafewaat na nit ko mosoon a man loola loolu moo tax xam ngeen ne ci weer wii la defe woon déclaration ba muy weeru koor ginnaaw ba ñu lay laylatul xadre ba ci suba ga ndax day mel ni kon ñaar fukki fan ak juróom ñaar ca lay nekk ci ajjuma ja ca la waxe woon ne nag képp koo xam ne jàng rek moo ko indi na dem seeti sëriñ bu ko jàng waaye ku namm liñ namm nag na ñëw ñu dem wax nañ ne ajjuma jooje keroog ñetti nit moo jébul sëriñ Tuubaa nga xam ne kon booba xamuñu loolu moom ñenn ñi lañ wax mooy nun de jàng rek lañ xam gisuñu nu ku mën a yeggale nit ci yàlla lu dul jàng ak jàngale rek booba am na meneen mber ma moo xam ne sëriñ bi la ko yàlla beral tam donne ko ci yonente ya ndax dafa donn yonente bi ci léppam mu ndax yonente bi alayhi salaam ba mu wootee it noonu la mel ba mu jotee ndigalul faslan bi ma tumal ba mu wootee it dañuy wax ne sëñ Adama Guèye sëñ Ibra Sarr Njaañ sëñ ndax fekku fa sëñ ndaam abdourahman loo booba ma nga mbaakol moo waraloon ak jaaram ci sëñ muudu asta jaxate muy way juru sëñ xamsatu ndax sosu yoonu murit ak ganeeg jamono sëñ xamsatu jaxate ñoo toll kon kon kon waaye ca gaawu ba nag la sëñ abdourahman loo ñëw fekku fa sëñ mbakke bus booba ma nga giig faal doon jàng xam-xamu miraas sëñ ma ndumbe xabbaan mi ngi ci réew mi booba di def majjaalam yooyu mi def mag ñi tàmbali sëñ daaru asan njaay ñi tàmbali jaayante doon ko ne am na ay wuute ci biir ñeen fukkeel ak nangam ak nangam waaye lañ ci jubloo wax rek mooy ñu wax ni mu tàmbalee formé woo ci mag ñi ñëw ngir bëgg a jaayante moom kenn ku nekk ñëw jox ko sa bopp day mel ni ñeen fukk bu jëkk bépp ba ñu ñëwee jaayante ndax nañu bàyyi xel ne weeru koor wi sëñ bi wootee yoon wi ca weeru koor wa ba mu dil siwaate ci ñaar fukki fan ca weer wa la Cheikh Ibrahima Fall ci yoon nit ñi ñëw ndax bari na ñoo xam ne teel nañu ñëw ci yoon wi teel a jébbalu ci Mbàkke Kajoor ji nga xam ne day mel ni kon tërbiyeek sëñ bi ci mag ñi day doon ay xaaj benn bi xablal xayba la mooy njëlbeenu uur bu njëkk ba ñooñe mu tërbiye woon door dem ci géej gi ak bi mu jógee ci géej gi dem gànnaar ak bi mu jógee gànnaar ñëw ñëw njaareem na nga xam ne ni nga koy déggee day mel ni rek saxaar la bu départ cib gaar jóge dakaar jëm Touba ki yéege njaareem ak ki yéege Mbakke bu agsee nooy wàccandoo genn saxaar gi la doon ko ne nag ndax ña jëkk a yéege Dakar ñooy xiif ñooy mar ñooy ñoom la coono bi dab ñi ñëw ñi yéege njaareem it danañ xaw a mos ab coono ak naaj waaye ki ñu wàcc gaaru Touba ñooy bokk wenn waxtu wàccandoo ndax noo bokk genn saxaar bu ñu yéegandoo waaye nag dana am ay wuute ci biir ngir yan cay jànkonteel ñooñu bañ melee noona it njëlbeenoo ca woowa yoon di ca dox sëriñ bi dafa bari loo xam ne dafa xew léegi te te mag ñu ñoom xamuñu ko woon tërbiye bu tar gu metti la leen doon tërbiye sëriñ Bachiru Bakke nee ñaari xaaja daan ñëw ci moom sëriñ Muhammad Lamin Jub daga na nettali na am na keneen ku ko wax ci téere bu tudd tariqatul muridiyya fi qasaa'idil mu'assas am na ñeneen ñu ko nettali yëpp moo di xam ngeen ne ñi ñëw di siyaare si rek di dellu dafa bari woon sëñ bi ndax sëñ bi am na ñu fa toog ay at am ñu ñëw ci bis bi seen mbir jat am ñu fa def fukki fan ak juróom sëñ maxtaar mbay keere jàng na ci réew mi ba am xam-xam laxas na day day dem gànnaar ngir wuti sëriñ bu ko jàngal ca tefes ga fa mu taxaw ca buntu dex ga di xaar gaal bu ko jàllale la dégg kàddu gu koy woo naan ko wuyul Ahmadu Bamba nee na ba moñ koo ñëw ci magam na ko dama bëgg a seeti sëriñ Tuuba mu ne ko man jàppoon naa ne li nga xam ci xam-xam boo wàññi ko da ngay mën a yor jamono waaye doo seetiwaat keneen dana ko man mii di sa mag na li sama gis di gàtt gàtt mol yay bajantu ca Mauritanie maa ngi leen di gis mu ne ko ay mën naa wujji rek sëñ Tuubaa ba mu ñëwee ci sëriñ bi daf ko yettloo rek benn sayu selem walla sayu euh, xat ba mu ñëwee teg ko lu ko sëriñ bi wax mooy jëmm jii de kenn suñu ko woon a liggéeyloo ku dul man xam ne diir bu gàtt la fa def sëñ bi jox ko safinatul amaan bu julli bi ak bu ñaan bi diiru dunduk sëñ Maxtaar Mbay mës ta am bis boo xam ne manqué na ak du bisu mbégte du bisu naqar ba bis bi ko sëñ Tuubaa waxee ci njaareem ne képp ku gis Maxtaar Mbay keere saw yaram araamal na sawara bañ koy siyaare ba siyaar ba bari yi sëñ Maxtaar ba muy jóg dafa bàyyi ko ko fa toogal dem mot li ji la ko sëriñ bi jox mag ñi ñu mat lañ woon daawuñu lii nga xam ne moom moo xew rek nga xam ne tey bu newoon sëñ bi neen nañ pomp kare jumaa ji wala sëñ bi neen nañ dem góob bi fee boo tàmbalee ñax ba ñu not sax da nga naan maa ngi ci liggéey sëñ bi ñoom daawuñu mel noonu ñoom li leen sëñ bi di sant bët bu set ci loola la ñuy sax dara du leen ca doola du leen ca wuti ñooñu di ñëw nag dañuy séddalikoo ci ay xaaj ñi ma ko waxee léegi xaaj yoo xam ne yu la ñuy doon bu nee tërbiya dafay yell ci nit ñi tolloowun ay dimension mi ngi mel ni ki mën a lekk li ak ki mën a lekk li ak ki mën a lekk taxul ñu ñu tolloo moo tax dafay doon ñaari xaaj ca doxalin wa ñenn ñi ñoo moomoon at tarbiyatul aam al ñenn ñi moom at tarbiyatul xaas aaliya ñii dañuy ñëw rek delluwaat ñooñu nag sëñ bi ci tombal leen ak jàngal leen ak wax leen fu jëm la war a doon seen yóbbal lay def ak kenn ku ñëw ziare dafay mel ni appareil bi nga xam ne rek courant bidd na ñu ñëw rof ko ci sarcelle bi mu mu sarcewaat ko boroom delluwaat ku ñëw ku nekk daf lay delloo ci yolo melokaan bi wax la ne sa diine nii lañ ko war a jàppe nii lañu war a doxe nii lañ war a doxe bokku leen ne ki nga xam ne dafa ñëw bàyyi këram bàyyi boppam bàyyi bokkam bàyyi alalam bàyyi léppam ñëw nag ci sëñ Touba kooku it du bokk moom ndax kee dafa wax ne sëñ Touba dafa ne kee de nga xam ne day ñëw di dem buñ ko diggalee farata ya war ca moom ba noppi dafa am leneen lu mu defee mooy li kii di am mooy day seeti nag sëriñ boo xam ne mat na sëriñ te du juuyoo ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy yoon wi muy jaar ci siraatul mustaqim mu teg ca tànkam kooko wammat ko nag ci gan wammat la koy wammat wammat ko ci wammatu xam-xam ak jaamu yàlla ak bàyyiloo ko lépp loo xam ne juuyoo nag diine bàyyiloo ko lépp loo xam ne juyoon na ak diine ci biir yar googu mu leen daan yar xam nga ne sëñ Mbàkke Buso nee na daana ma woo guddi ba ma ñëw te ku taxoo woon a sëriñ bi la laaj ma ñaata baat nga fi wax bi nga xëyeeg léegi sëñ Mbàkke bu nee na dama naan ko nit nuyu na ma fi ma ne ko ana waa kër ga baa wópp ñu ana njaboot mu ne ma bariwut nag waaye bu ëllëgee na gën a néew maanaam ana waa kër ga ana njaboot ga ba wópp ñu mu ne ma bëriwut waaye bu ëllëgee na gën a néew ay kàddoom gën di gën di gën gën di néew ci xam lan moo nekk ci njariñul noppi waaye ban danger moo nekk ci wax waaye xamit tiyaaba ji ji ji sëñ Mbàkke bu soo war a am ci moom bari gi mu bari bokkul ak taxaw gi mu taxaw moom ci xiif ba marga te tarbiya gam ko gam koy tarbiya kon kooku du bokk ki ñëw siyaare rek ñëw na delluwaat mën naa am jataay ba nga fay dana wuti te ñooñe it sëñ Mouhamadou Lamine Diouf daga na nee na ci la daan yare taalibe yi ci saxal leen ci ak dëgër ndax biñ dawee jëm ci moom mag ñi nañu bàyyi xel ci ne ñi ñëwoon ci sëñ Tuubaa ay xaaji xaaj lañ ñii kër gën jóge mën nañ ne dañoo doonoon kër yi pouvoir nekk nit ci àdduna am doole nga xam ne ci ay ay nguuri àdduna la ñuy am ñooñu seeni bokk mësuñu mës a nungu ñu ñëw ci sëñ bi ñooñu it na nga xam ne ñu ak jaayante bu jeex takk lañ amoon ci sëñ bi ndax booba sëñ bi demagul ci géej gi bay ñibbisi ba ñuy xam may yeeg daraje yeeg nangam booba ñoom gis nañ ko mu woote rek jëm ci yàlla ñu xemeem ko mu jaral leen ñàkk seen bakkan la daloon ci yonente bi ci ñoom belaa la gaa yi ci aju yépp ba yonente bi wootee coono bu nekk di daj loola xam ngeen ne ku mel ni sëñ Mamar Maane Mbay sëñ Babacar Ndiaye Cargaan sëñ Aliou Diouf Lambaye suñ Babacar Ndiaye Cergaan mii ma nga woon ca ñaame ku wax sëñ Ahmadou Cissé moo ko daan tërbiya da koo wax ba mu ko yeewi na ko man la yoruma sa mbir sa mbir na ku ñuy wax Ahmadou Bamba moo ko yor Ahmadou lu tudd waaye am na dàkkantal dana ko ku nekk Ahmadou lu tudd waaye am na dàkkantal boo demee na nga fa def bis bi mu gisanteeg sëñ bi sëñ bi dana ko nan la nit di téye góor juróom-ñeenti at. te defoo ci moom lu may ab tegtal tegtalu rek bu diw ga bu boo demee ku sant ku tudd nangam nan la nit ñi téye góor juróom-ñeenti at te defoo ci moom ab tegtal ak jébbuloo mi na nga xam ne booba làmbaay waxuma la teen tañoon dal ci kaw ñiy jébbul waaye sëñ Tuubaa sax kalaame na ko sëñ Aliou Diouf làmbaay li gën a indi conséquences yooyu mooy bi mu jébbuloo ci sëñ bi Aliou Diouf lañ ko daan wax sëñ Aliou la mbay sëñ Mamar Maane mbay ci la jéblu woon sëñ Mamar Maane na ko sa mbirum adduna moom maa ko yor waaye sa ajjana moom sëñ Tuubaa mu ñëw ci sëriñ bi mu ko doo tudd na seen bi sëñ Omar la bokk njuga xëri Diop la tuddoon sëñ Daaru Asan Njaay ko indi ci sëñ Tuubaa keroog ba ko gisee sëñ Tuubaa dane sëñ sëñ Omar Diop loo bëgg booba mufti la bari na xam-xam boo jàngee sur ko jawaay yi daf xasida gu mittaan buy fi jaabi xëli naa Omar Diop moom la ci tontu yi yi mu doon laaj sëñ bi moom noonu sëñ bi ne ko noo tudd mu ne ko dana dana ko loo bëgg mu ne ko man de jàng naa ba am xam-xam waaye dama bëgg sëriñ boo xam ne bu yowmal xiyaamee lu ma yàlla may lu ko yàlla may mu sédd ma ci mu ne ko ni nga ma laaj sama borom julli ay rakka na ko suñ borom nongul na la ko daana ko ndongo li mu ne ko njuga xëri jóg mu ne ko sammaytukal yawma bi omar omar afdalu min njuga xëri tey jii tudd naa la omar jóg omar moo gën njuga xëri moo ko tagg xasida eh, amdan liman qad malaka riqaba ba mu ko ko ko na ko noppi lu ma fay naa ko maa ngi buy metti ba ma ko solee laa koy yëpp tànk yi sëñ sëñ Tuubaa ne ko Aliou laa la tudd mu ne ko jaayante na ma ak yow jaayante Seydina Ali bëgg la faa taxawe nag bëgg bu ëllëgee ma taxawe ci yow taxawaayu sayyiduna Ali te xam nga nijaayam seen tañoor waxuma la jébbalu suñu Aliou Diouf làmbaay rek mii def jarbaatam waaye jébbalu suñu Babacar Ndiaye cargaane suñu Mamar Maana Mbay rek daa indi ay conséquences ci tund waaye la gën a doy waar mooy suñu Aliou Diouf làmbaay bi mu ñëwee kon daan wax biram ndee la moo jébbalu ci suñu Aliou Diouf làmbaay te moo nekkoon conseil technique bopp bopp bopp bopp moom mu soppi aw turam ci biiram Diouf tudd ko Ibrahima Diouf léegi nag loolu moo gën a kaan kii doon bañ nag ko jébbalu far conseil technique am jébbalu mag ñi jaayante ko mu woo leen su Aliou Diouf la ak sama jarbaat ma bëgguma laa faat waaye ndax mën ngaa bàyyi Sëriñ Tuubaa mu ne ko xalaatuma ko sax bañ bii joo mu dëgër bopp mu fat ko ci roq jël paaka taqal ci deret na ko nag na noppi Babacar Ndiaye cergaan la ñuy bëgg woo bu ñëwee na nga noppi rek ba sëñ Babacar Ndiaye ñëwee nuyoo ñu ne ko Aliou Diouf moom dem na moom paaka baa ngi nii léegi nag yaa ci topp weddil sëñ bi baa nu faat mu ne leen xalaatuma ko sax ñàkk sama bakkan moo ma gënal weddi ñu fat ko ci ruq na ko nag ku dëgër bopp nga waaye na nga noppi ma man maa ne mbay di ñëw nag bu fi kenn yëngu bu ñëwee na ngeen xam nga fi ne waxi sëñ Moussa ko jooju mu naan ko da ngay kàcc bi ci ci kii la ko wax mooy ba mu sëñ Mor maa mbay ñëwee dañ na ko Aliou Diouf faat nañ faat nañ Babacar Ndiaye léegi yow yaa ci des mu ne leen kàcc ngeen ñooñu faatuwul ñooñu kenn faatuwul ci tontu na tontu loo xam ne damay wax ne tontu loolu kenn ko tontuwaat muy sëñ Tuuba ndax dañuy wax ne afdalul jihaad yi kalimatul haqq inda sultaani joy suñu Abdou Xadir Mbacke wala suñu Saliou bu ñu leen mën a nettali lii dañuy wax ne ñooñu dañoo jaayante woon sëñ Tuuba jaral leen seen bakkat ndax ka doon wax mën naa leen a faat na leen a faat waaye gëm gu dëgëral leen ci bàyyi nga gis lañ tontu lañ tontu ko ñoo lànk folli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a lànk moo gën a yomb li nga wax te boobu am na ñoo xam ne ñemewuñu woon sañ bi seen i bët jëm ko ci moom sëñ Mamar Maana Bay mii la mu jaayante sëñ Tuubaa la mu ko jëkk a wax mooy adduna moom doo fi am dara du doom du soxna du alal fi ne amul jenn doom ju doon sëñ Mamar Maana Bay nga xam ne moom adduna moom amul amul lu mu bëgg sëñ Aliou Diouf Lambaye sëñ Babacar Ndiaye ba ñu ñaanee sëñ Touba ne ko dañoo bëgg Lambaye l'islam tàkk fa sëñ bi dana leen dafa mel ni da ngeen a bëgg ku dem ci biir géej bëgg fa tàllu sib ba mu jébbi ba ba ba jóg ci biir géej ñu ne ko ay Mbàkke yow man nga loolu ba fa jumaa ja noppee ba sëñ Abdou Khadir Mbàkke julli ji ko ci la waxee waxam ji yéeme jooju ne ngir la fa xew te jàppoon nañ loolu dam kon loolu pas-pas la boo xam ne mag ñi amee woon nañ ko di ko doxee sëñ Amar léegi nga xam ne dañuy wax ne ñi xam nga dañuy Cheikh Ibrahima Fall ñeent fukkeelu njëbbal waaye looloo indi ñenn ñi di wax sëñ Omar Diop ñeent fukkeelu njëbbal ndax ba mu jébbaloo sëñ Tuubaa na ko tudde naa la Omar dana ko fii nga ma toll bi ngay jébbalu fa la Seydina Omar ibn Khattab tolloon ba muy jébbalu ci yoon bi alayhi salaatu wasalaam moo tax am am am am am ñuy wax loolu ñoom it sëñ bi da leen a tegoon ci yoon woo xam ne mosunoo am bànneex bu neex daanañ leen dóor di leen dàq di leen génn seeni kër sëñ bi di leen bàyyiloo xel ci saxaaba yi bariwaana lu mu daan baamtu loolu lil fuqara muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwanan ngir di leen xamal saxaaba yi la dajoon ci ay coono ak la ñu jànkate woon ci ay tartar loola it ba la muy metti metti nga xam ne dooya dal gën leen daan dooya dal ak suufeel gën leen daan suufeel sëñ bi moo leen daan xamal ne muñ leen rek dooya dal yooyu ak di saxal seeni pas-pas di ñu génn daawunu am lu ñu lekk ba regg ndax mag fii ci mag ñi daanañ egg ci di wéex ab jànji waxi ko ba xool xóot ñu sotti ci suuf tam-tamal ko ba mu dër ñu fexe ba am ñetti tibb wala ñeent yu baax galax di ko ndox ngir mën a dër daanañ leen jox ngëbi ngëbi ngëbi pepp yoo xam ne buñ ko buñ ku ci am ngëbu kepp ki béeru setal ak ndox lañ lay jox nga naanaat def nañ ko benn sañ ci Touba def nañ ko ci béréb sàngam def nañ ko ci béréb sàngam ci béréb yoo xam ne xiif bu tar bu metti def leen di daf leen di gaal te moo ne la ci gën a metti mooy sëñ bi moom xam nga ne dawul nelaw boole ci mooy jiite ci jàkka ji da ngay ba noppi te bu noddee nga wujj ndax sëñ mu lay bu senee na yaqumu layaali raqian ba'da sawmihi yusalli imaman bi balaa fi masajid waaye yëmut ci lool du du yem ca lool ndax koo xam ne bu ñu noddee lu ñu gaaw gaaw nga wuti jàkka ja kenn du mën a tëlee ba doo wujj te moom tawat du ko tee wujj ci jàkka ja sëñ Maxtar Penda Dieng nee na am na bis ci gànnaar sëñ bi dafa tawata tawata tawat ba mënta xàmmee penkook sow loxoom su mënu ko yëkkati ngir di sawi tawat yërëm gi ko ci yërëm egg nañ ci di wax ne bu ñuy nodd nañ ko nëbbu nodd gi te jiital ko jox Sina Abdullah waaye nee na bu noddee luñ gaaw gaaw dañuy fekk sëñ Tuubaa ci kanam jàkk ci mu ne leen bokk na ci tawfiix ji ma yàlla defal mooy bu waxtu julli ñu suñu borom day teggi natt bi jox ma kattanook ñaar fukki at waxambaane ñaar fukki at juróom waaye bu waxtu bi jàllee nag bu natt bi doon ci dolli beneen téeméer muy ñaar nga xam ne natt bi day gën a duubal te gën a tar ci moom waaye sëñ Moussa ne ne mu la jëf ba mu faat waxtu baa mu tiim du juuyoo boroomam baa mu xëy fàttewa tuuba ku mel nii di yaree lii nag am na loo xam ne kenn ko sëñ Mbàkke Buso daal di wax na bari waa na guddi yooyu nit ñi dañuy nelaw bay yàndoor muy jàngal xora fa kam min layalin baataha alxawsu taaliya ala suwari tartiir wal kawnu na kadaka ayaamun shaqa naatu adisa wa yut'amu multasim wa nit ñi mar mu jël ndox ya gën a neex di leen jox ba noppi moom di wéyal di woor te ci biir ñay ñëw ci moom it am na ñooñ bu ñuy ñëw ci sëñ bi dara day jëbbuloo ndiwu leen woon moom dañoo ñëwoon di seet ci kii kum doon rek léegi coow leen mbooloo mi ñii doon natt ci seen xam-xam ñun doon ñii doon nit yàlla ndax sëñ Ahmadou Fa Jama ñang borom kër ñang ñi ba ko sëñ Tuubaa ne Ahmadou kaay jébbalu dana ko lu may jébbalu man bu ma nekk sama njoowaan gii booy dayal yàlla maa ngi koy sëñ bi ne ko déggub de yàlla da am na solo waaye fekke ko nag moo gën a wóor te jaayantee koy may bis bi ko sëñ bi ne doxal julli ak ni mu nekkee boroom xam-xam ba mu jiitee mënta tari Faatiha sëñ bi ne tekk ba yàgg mu ne ko li fi yow ba nga gis ko ma bàyyee la ko wala ma dindi ko ba mu set def ci lu ma soog mu ne ko mbàkke loo ci def moo gën sëñ bi ne ko li fi yow ba nga yëg ko xam nga ni mel fi man mu ne ko déedéet mu ne ko ni sebetitum cox noonu rek te sëñ Ahmadou Fadiama dem na boobu ñu bari bu leen sëñ Tuubaa gërëmee da leen di wax dem leen ci Ahmadou Fadiama nekk mu dolli laat leen ngir ay daraja ak ay maqaama yoo xam ne am na am am na ko ci ci suñu borom ak fu mu toll. jaamu googee ñu doon jaamu yàlla it dafa am lu ñu doon xaar ëllëg suñu xam satu jaxate mi nga xam ne ku ne xamoon na ak taqoom ak sëñ Tuubaa dafa am bis ay kilifa ñëw di seet si suñu am satu jaxate wax nañ sëñ Abdou Lahad ak sëñ jatara ñu daje fa sëñ Abdou Lahad laaj sëñ jatara na ko waaye yow loo fi wut mu ne ko damaa bëgg ku ma waxtaanee sëñ Touba seeblaan na ko looloo ma fi indi ñu ne ko nañ dañ sëñ am satu ñu fekk sëñ am satu di jàpp ñu ne ko dañoo bëggoon ku nu waxtaanal ci sëñ bi sëñ am si jaxat na leen xanaa kon ma yeggale njàpp mi te julli ñaari rakka yoo xam ne dama ko baaxoo julli mënu ma ko ñàkk julli ñu ne ko kon bismillah ñu ngi lay xaar suñu am sutu ca biir jataay ba bam bam ne leen ma eggale njàpp ma da caa dolli na kooka day xanaa kooka day ba mu tàmbalee kooka fa la nekk ba tisbaar muy wéyal ba tukkusaan mu ne leen dañ leen julli ji na kooka day nee na ma woon kooka day nee na ma woon ndax dañuy wax ne tem-temu mu sëñ Tuubaa borom kës loo la yi nee na man daata taxama xubbihi ansaahu kulla xalaawatin wa ma yaxwa lu mu mën a doon ci adduna boo ko musee ba taqamtiku ko boo musee sëñ Tuubaa loo sixati yàbbi ngir la muy saf mu naan kooka dey ki war a julli ci ñaari rakka far faat nag waxtu farata safar kooka dey kooka dey kooka dey ba julli tokku sànni julli mu leen leen lu leen julli ji nag daal na leen man xam sutu ñëpp a ngi naan damaa ragal yàlla te bari xam-xam ma bëgg leen a wax nag loolu li ko waral daal na bis ku tedd ki dafa ubbi ci njëreem yam ci man na ma xam sutu mu ne ko mbàkk mu ne li ngeen may jox ak li ngeen may defal bëgguma ci dara li ngeen may jox ak li ngeen may defal bëgguma ci dara daan na njëbbal yi ak taalibe yi ak alal yi bëgguma ci dara sama bëgg nag xëjut adduna dana na sama bëgg mooy ëllëg yowmal xiyaam bu sama sang ba wàccee de yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ma fàttali ko wax ju ma ko waxoon ci àdduna ci antal karim anal xadim ba mu jox ma drapeau ba ma war a rammoo sama taalibe bu nekk mën a taxaw poñe man nungul drapeau ba rammu tamit dëgg loolu mooy sama bëgg suñu am sut neen loolaa ma yóbbu woon ci du ma nungootee faat waxtu ngir jaamu ndax bëgg a jëfal sëñ Tuubaa dara loo xam dana leen dimbale bu ëllëgee wala fa ñuy jaar nañuy xamee li sëñ Tuubaa di bëgg farlu gëm leen di may ci sonn yi ak farlu gëm leen di may ci ci guddi war ma jooju moo amoon ci moom it ba mësuñoo ko tudd mukk te jàpp menn mu ci daan tudd sëñ Tuubaa te jàpput amut ñu ni ñu bari ci mag ñi sax daaw ñu tudd tur gis nga tur yi ñuy wax Xaadimu Rasuul mag mu ko ci wax mu amut ñii borom lañu wax suñu Balla Fally Dieng borom la daan wax mbërëm yàlla mi sëñ Ahmadou Fa jamañang ñii ku baax ki ñii ku tedd ki ñii yaaram bi ñii kooku waaye daawuñu jaar ci tur te koo ci mën a wax sëriñ bi te jëpp day daw ba yorum njàpp door a dikk wax ceeg yow waaye daawuñu tudd te te jëpp loolu misaal nañ ci Cheikh Ibra ay yoon yu bari yoo xam ne bu ko sëñ Tuubaa masaa woolu sëñ yaaram bay lay jox setala mu ànd ak sëñ yaaram bay sëñ Samba sëñ na Samba Njaay waqi bu ñu joxee fukki jéego Cheikh Ibra fal day taxaw na ma Samba Njaay waqi yaaram bay loo leen wax ñu ne ko la woo mu ne almaseta buñ ko joxee mu jàpp doxaat fukki jéego ma Samba Ndiaye wax yaaram mbay loo leen wax ñu ne ko fal ku tedd kee mu ne almaset mi day mujj ne leen ma yaaram mbay ma Samba Ndiaye wax turu sëñ Bamba ci nopp moo dàq leen ci gémmi ngir bànneexoo kan bànneex bànneexu turu sëñ Tuubaa ak xam ko ak wakar ga nga xam ne dañ ko koy wakar nga xam ne daw daawuñu ko nu nga tudd maam Serigne Sylla Touré Ndoulo mii mooy bàyyi sëñ Mahmoud sëñ Mahmoud moo xas ni sëñ Ibrahima Al Machari la def yu bari la way sëñ am na ci goo xam ne adaaba xalbuka xubbul xibbi yaa sanada fa xubbu xibbika yanqu xubbakal walada yo yo yooyu la cay yooyu la cay wax sëñ Tuubaa maam Serigne Sylla bëndal na sëñ Tuubaa fanweeri kaamil ak ñett bés bi ko sëñ bi wooye ba mu da dana ko jëf jii nga mënoon jëfal sa jëfi bàyyi la sa jëfi bopp bu subaa nga ñëw ma wax la ko maam Serigne nee na bi ma demee ba xëy di ko seet romantique génn jëm ma ñëw mu ne ma amul koo romanté ma ne ko axamte ah, mu ne moo ma doon wax ci li may jëfal sama borom nee ne li may jëfandikoo si dee ko jëfal dee bi bi maam sëriñ am suñ tubaab ko jox boobu mi ngi ci daara ji sol mbubbi mbubbi foxoye di bind mu muy taq waaye ñu xam ñoom pas-pas li ma ci jubloo nekk mooy bis ci turandoolu rek dox na dégg ne ca tokkóor ba dégg ku naan sëriñ Tuubaa mu tiit ba daanu ci kàmb maam dégg ku naan sëriñ Tuubaa rek mu tiit ndax tur wi ba tax mu daanu ca kàmb ngir ñoom xam ngeen xamoon kan mooy Cheikhul Khadim ak fañ ko tegoon ak waggar goo xam ne nit waggaroon nañ ko ak màggaay goo xam ne màggaloon nañ ko euh, Cheikhul Khadim ñooñu noonu noonu ñu meloon nag ci seen diggante ak sëriñ bi ci ak bëgg mel ko ci ay melokaan nga xam ne fu nekk la nit di bàyyi di di di ñëw ci moom noonu la ñeneen di mel ndax wax naa la ne ñii ñëw ci moom dafa bari ku ñuy wax euh, sëñ Modou Diouf sëñ Modou Diouf Ngoy ay létt la defoon ab seexu séeréer la fi ci Bambey bari na kilifa yu xam ñoom ñu aju ci ñoom ay waa këram yu bari xam na leen keroog bi mu gisanteeg sëñ bi sëñ bi dana ko loo doon mu ne ko selci gi mu ne ko luy loolu mu ne ko mooy koo xam ne daal bu ko neexee na yàlla si na taw mu taw bu ko neexee du taw mu ne ko defal ma gis nee na mu tàmbali yàlla si yëngu na rëg-rëg sëñ bi ne ko defal mu def dara mun mu ne ko mbàkki yaa ci teg sa tànk nee na fa ba la ma sëñ Tuubaa wone ajjana ak sawar na ma gis nga lii nga nekk boo ko bëggul fële nga jëm nee na sawaree bi rek bi boo ko bàyyee te jaar fi ma la jaarale nag fee nga jëm muy àjjana mu lettu mu dindi lett yi wattu jébbalu sëñ bi ne ko yaa ngi door a mat si li sant yi gën a demal fa ñoom di leen jiite kor yi ak tabaski ba léegi nga jiite na àjjana te ñooñu ñooñu ñooñu dimension yéen am ak fa ñuy toll seen borom Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari mu Ibra Kumba Sill xam nga ne ku ku jaaxal aaru ba yàgg mu ne ko Ibra Kumba ku la jàngal aaru mu ne ko sama baay Cheikh Ibrahima nga xam ne day dane ko dane da wax ne ay maqaamay góor yàlla yu bari la dajaloon te xaadir la woon xaadir la woon moom Cheikh Abdou Khadir Cheikh Ibrahima Diop al bi sëñ bi jógee sanoo si borom loolu lu siiw la luñ daan nekk li ci bor amee woon waaye lan cay jubloo rek mooy dafa mujj di wax sëñ bi ne ko say cheikhun bihi unilna kulla makramatin xatta bihi xabitatna ahlu baghdada wa ahlu misra wa man fi l ardi kullihimu akrim bihi min imamin kashifin daada dañu di jàngale naan laa tatlubanna min siwaahul fadlu sa taxabin fal fadlu min gayri xattaana masluban ak fala taqisu bi saadatil war a karama sëñ mam bàllaa ko waxoon waaye dafay leeral yoon woo xam ne ca ca ca ñami jàngale daal di wax nag ne ñun ñii ànd ak sëñ Tuubaa de sëñ Tuubaa danoo tànn ndax ixtaara maxtaarahu l muxtaaru maamalahu faxtaarahu wa huwa muxtaarun wa muxtaaru ba yii amee nag ku ñëw fi moom ñeenti àndaar yi la sëñ Tuubaa di doyal loolu la Cheikh Ibrahima Diouf al-Asir masra man laaza xaqan bihi tatihi arbaatun fawsun wa xufrun wa ridwanun wa asraaru yenti dab yi nag ku ko mës a doyal am na agresseurs yu lay dogale muy bakkan ak bànneex ak àdduna ak seytaan waaye nee na bu la ko sëñ Tuubaa téeñalee ba noppi wa zaayalatu alal aadaai arbaatun suu'un dalaalun wa ixwaun wa garaaru waaye saa yoo ko masaa yanu keppaar booy toog moo lay jaaxal nee na boo yenoon ndab yi la sëñ Tuubaa yan nag yaa ngi egg ci kappaar wa kaana min fadli mawlaana alkarimi lahu mayrun wa xayrun wa anwarun wa sararun te kon xam nga fa mu ak mu nekkoon waaye teewul gis nga melokaan ba muy ñëw ci Serigne Touba ak la muy jox euh, Serigne bi ci ay dayo ak xam nga muy xam kan mooy Cheikhul Khadim boo xoolee ko mel ni Serigne Mouhamadou Diaw Pakha sultaanul arifin loolu ci dara ji ci maqaama ci rëy sëñ Tuubaa mas naa wax sëñ mu Joob xana ko kan nga xam ci kan moo gën a màgg ci wàllu yàlla yi sëñ mu ko man dana ko kan moo gën a màgg ci wàllu yàlla yi mu ne ko man sëñ mut joo paxan sëñ Tuubaa na ko ku ne la moom nga mu ne ko bu la neexee ma doon ko def man ak li mu amee xam-xam waaye dégg muy wax ne mahabatu abdul xadimi wirdi wa huwa lada zal arshi xayru wird bëgg sëñ Tuubaa moo leen di wammat ci lépp lu ñu mën a bëgg defal ko muy seen wird ak seen lépp luñ mënoon am ak daraja yan am ci biir nag yoo xam ne doo ko mën a leeral sax ngir tolluwaay boo xam suñu borom jagleeloon na leen mag ñu nga xam ne moo xam fuñ ci mën a bàyyi ko ak kuréel yeen doon ak sañ-sañ yi leen yàlla may baatin bu bu bu fees ba ñu bari la woon xam-xam bañ amoon am na ci jëmm ju siiw ju ràññ ko fi ne joo xam ne mas naa wax ne xam-xam bu doon doomu guraa ŋàdd na kama jàngal benn man benn am ku ne ko nag bala ngaa yegg foofu da ngay seeti Sëriñ Tuubaa ndax lambi xam-xam la joo xam ne moom ndax Sëriñ Tuubaa moom du bëre daana wax Sëriñ Ahmadu Mbay bëggee na ko seen waa ji waroon nay bëre sëñ Mourou bëgg sëñ Tuubaa daan daana ko woon seen waa ji waroon nay bëre ndax nu ne nit da ko daan bàkkoo fi wetam ñëw di ko woon fa nga toll waaye moom du bëre nee na ba ma ñëwee fa moom it la demee ba wedam ci xam ndax fu ne lañ daan seeti sëñ Tuubaa dañ daan listixaar dara ci seen xel wax bu ne bu ma demee mu tontu ma nangam ñii dañ daan wax ne bu ma ñëwee wax ak moom ci nangam mu tontu ma ci nangam kenn ku ci nekk fa ngay fa fa la ngay tontu la ngay xalaate boo ñëwee bëgg a wax rek ca loola la sëñ bi daal di daal di jëkk a tontonte ak yow wala ci yow lay ci loola lay jëkk waxante ak yow léegi-léegi nit ñëw na ko nangam laa bëgg mu jàngal la yoon yoon wa ngay jaar wala nit ñëw na ko nangam laa ragal suñu am sutu jaxate mii mas naa toog fi moom ba yàgg muy sotti ay ay rongoñ sëñ bi ne ko xam sutu ana lii loo ci jublu mu ne ko ragal bàmmeel mu ne ko mat na ko de mu ne ko waaye nag yow rek laa fa yaakaar mu ne ko mat na ko ñaar ñaari mat na ko yi ngir xam nit ki ni muy war a xalaate yàlla boromam ak ni muy xalaate yoon wi war a jaar ba egg ca ca fa muy wuti ñii bi ñuy dem ci sëñ bi seeni tool lañ bàyyi bàyyi seeni njaboot sëñ Balla Fally Dieng ba muy dem ci sëñ Touba daa bàyyi léppam ñii dañ lay jàppe ko dox ba muy ñibbisi aw yat képp la yoroon aku mbalaan dañoo mujj di ko reetaan naan Balla yi mii nga xam ne tukkeem bu yàgg bi ëndaale wut lu mooy aw yat ak mbaj waaye la tax defaru sëñ Touba yéeme mooy day mujj moom dëkk yéen moomoon ak ca yoon ba mu ko moomeeg ya ca xew ay eh, day mujj ñii jóg fi mu moom fii ñii jóg fi mu moom fii xam ngeen ne kon day dem ba mujj tund yam féete woon yépp mu yilif ku dem ba sëñ Tuubaa di wax sa sa sa defaru di wax sa mën a mën a defare ngir pas-pas boo xam ne mii amoon nañ ko ak tolluwaay boo xam ne am nañ ko seen diggante ak Cheikhul Khadim ñooñu nga xam ne it dañoo amoon dayo yooyu nga xam ne dangay ngay Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ seen pas-pas ya xool sëñ ma sàmb jub sham nga xam ne sëñ ma sàmb jub sham wax na ne bu teeloon a gis sëñ Tuubaa jàng dara moo jëkk a dammal ab gopp sëñ Tuubaa sëñ ma sàmb jub sham moo jëkk a dammal sëñ Tuubaa ab gopp ndax bu ma saa dooj sëriñ bi da koy wax ne ko maa lay bay maay bay sama sas bayaale yàlla sama ngir pas-pas ak tolluwaay boo xam ne amoon na ko ak daraja ju nekk Sëriñ Tuubaa jagleel ko ko ba ba ba bis bi muy ñibbi aljana ak ak ak ya ca xew ci bëgg gi mu bëggoon sëñ bi rek la la mu koy jariñ te moo ñoom koo ci mas a gis day tiit xool Sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo mën a boole lu ne Cheikh Ibra moom du julli du woor Sëriñ Rijal Seck du julli du woor Sëriñ Rijal Seck mag ñi mas nañ koo booleeg sëñ bi ñëw na ko Rijal Seck mii de du julli du woor Sëriñ Tuubaa woo ko ba mu ñëw mu jëlu la jox ko jox ko dara ne ko dee julli mu bokk loolu def ko xaal mu tom penku top top penku sëñ bi woo ko ba mu ñëw mu ne ko doomi soxna lu mu def dañ ko ko war a laaj ndax borom yi xam-xam lañ moom ana lu dox su digganteeg julleeg si digganteeg woor mu ne ko damaa ne nag jataay bi jant bi fi muy fenke ak fi li fi jataayu koor ak di fi jataayu julli ab naflaay la te man yaram bii dama ko iñaane ab naflaay ngir fa mu toll moom ndax moom jàpp na ne bu toogee di julli mi ngi noppal sëñ ne ko doxal ca naaj boo demee nga liggéey fag weexal ñëw wax ma sa tawat man ahmadu ku ma lekk weexalam faj tawat waaye ndax nag ñëpp lañ lekk ñëpp ñëpp la sëñ bi jot seen seen seen weexal ndax booy roy nit da ngay ba xam ba xam yow sëñ bi jël na sa mbir wala wala wala wala jëlu sa mbiram dem dara ji jooje mu am toll ko ci ci ci yàlla ak maqaama mañ am te teewul ñoom jamono bu nekk tiitaanga jëniy tiit ci seen diggante sëñ Tuubaa ndax melo wu nekk la sëñ bi di dikkee ci ñoom yu yu yu jot yii yépp amu amutoon jot ga ku ne wax sëñ Maxtar Jóob njaañ nee damaa dégg bis ñu ne sëñ Tuubaa ubbi ne ca njaareem ma ne naa siyaare ji ba may agsi bay ñëw ci bunt bi maa ngi fekk rang gi bëkk néeg bi di di baare naan juróom-ñett fukk la wax nee na juróom ñetti fukkeel ba mooy man loxoom sama dënn la ko teg nee na ngir ñi ñi ñi jàpp ne sëñ bi daa amoon jot nee na mu ne ma juróom mu ne juróom-ñett fukkeel ba mooy man sëñ bi jël loxoom nee na ba ba may jàll mel na mag wax ne kii ñëw tey rek bëgg a dem man def naa fi ay bis mënumaa gis sëñ bi nee na ma dellu ginnaaw na ko ñëwal jàll am ñu naan gis sëñ Tuubaa de xaw ma ku koy maye yow xanaa yow rek yaa koy def nee na ñu rit bi di daw ca keesi wuti sëñ Tuubaa fa mu nekk ba ñuy agsi nee na sëñ Tuubaa ngi naan leen Maxtaar Jóob ca la bokk nee na bëkk néeg bi sëñ Tuubaa nga naan leen Maxtaar Jóob ca la bokk sëñ Maxtaar Jóob moom maye woon nee na bëkk néeg bi dawaa dikk ubbi bunt bi ne ana sëñ Maxtaar Jóob mu ne ko maa ngi noonu kaay wuy ko taddi nee na bi ne ma dénk leen te yebi leen wax ju gàtt ma dénk leen te yebi leen na mag nee na ma yàgg naa ci ginnaaw sëñ Tuubaa waaye mosuma ca dégg lu may iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin gee wala ju ci ni ngir ngir ngir ay wax joo xam ne dawul daw bari ci ndax ragal koo xam ne ragale woon nañ ko ak xamoon gin xamoon kan mooy Cheikhul Khadim ak fonk goo xam ne fonkoon nañ ko ak wóolu goo xam ne wóolu woon nañ ko Sëriñ Tuba te ku ma sa ñëw ci moom it ci ñooña xam ngeen ne sëñ Mouhamadou Lamine Gueye moom mu ma la wax daana wax ne Sëriñ Tuba de bu woote woonu sabar ku wujjiwu dem sawara waaye man du ma ndax saa kër sunna laa ko sance ñàggoo ko sariya ku ko ñëggër yaa boole Mouhamadou Lamine ci sa bopp waaye Mouhamadou Lamine Gueye boole wala ci bopp ci nungoo féete ci ak ak taral bés mas nay dox ba yàgg ànd ku ñuy wax sëñ Ahmadou Fall aramkat daan na gisub taxaw daan na mag mi xam nga lu ma tax a taxaw mu ne ko déedéet mu ne ko bu fi jëm ak bu ko fi jëmee bis penc nga waaxu du ñëw ñu ne la bu làq wala nga jàpp ci loxoom nit bëgg mu ñëw ñu ne bu mu ñëw nee na boobaak léegi lépp lu ma mosati taxamtu ko sëfut yàlla ma yàbbi ko mas nay siyaari ci sëñ Tuubaa njaareem dem ba ci yoon wi dërëm bi mu yor fi mu toog di jàpp dërëm ngor bi mu yor rek la daana wax ne yilif adduna bépp ak taxaw ci buntu kër yëpp di yalwaan ñoo yem ci man borom daaru moxti mi daana wax ne ku ma sa ñëw adduna ku nekk boole na adduna boole na yàlla ak leneen ba mu des boole yàlla ak dara fa mu toog di jàpp dërëm ba wadd ba mu demee ba jub njëriñ fàttaliku ko wàññiku waat ñëw ba fekk dërëm bi fi nekk mu fekk fa mu ñaari dërëm sëñ Mouhamadou Lamine Gueye ne bu ma jëlee bii du ma xam mooy sama bos bu ma fi bàyyee bee du ma xam moom naa fi ba ñaar yëpp bi mu ñëwee nuyu sëñ Tuubaa na ko damaa yoroonub yóbbal doon ko indi waaye dafa ñëw ba ci yoon bi mu wadd muy ñaar ma dem fekk ko fu muy ñaar xaw ma ma ci moom mën a ko santal yàlla Mouhamadou Lamine Guèye santal yàlla genn fett googu la la seytaane deseeloon ci kaw suuf kon ndaka la ab bi def fa rekkal feb jàmbor wala portable ab jàmbor def ca poos naan ñi sëñ bi ñoom ñoom ñu dox noonu xoola dërëm bi nga moom mënoon naa jël benn beneen ne bu mu muumut bi fayee bi waaye ñëw julli si ci ji rongalaat portable ab jàmbor wala nga dajee loolu doo waxe nga lii moom xéewalu sëñ bi ma ko jox ñoom daw ñu doxe noonu ñoom mosu mosu mosu ñoo ngem mosu ñoo ngeme loolu sax sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana mii benn yoon rek la ma sa génne jëm ci jàkka ji gis góor ak jigéen gu taxaw dafa dafa dafa yëkkati kàddoom ci kaw wax ne ba ma masee dégg ak mooy yàlla ba léegi tey laa a mooy yàlla góor ak jigéen gu rek mu ne ba ma ba ma kooku bu ñëwoon ci jamono day seey sëñ Mouhamed Lamine bu ñëwoon jamono ji dem Dakar day ruy Mouhamed Lamine Diop Dagana day ruy gis jigéen góor ak jigéen gu taxaw rek mu ne mooy yàlla moom dama ko daan dégg waaye tey laa ko gis te xoola ñoom lañ amoon ci sëñ Tuubaa ak tolluwaaye yan amoon sëñ Mouhamadou Lamine Gueye mii li tax sëñ Tuubaa ñi ko topp yéeme moom jàppoon na ne sax mooy borom jamono sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jàppoon na ne moom mooy borom jamono ngir fees ak egg ci yàlla ak bari xam-xam ak daraja yu bari ci moom waaye mu mujj takk kaalaam ci baatam rek jox boppam Cheikhul Khadim te ay ngëneel yu baree bari yu yu yu daje ci moom ak may yu bari yoo xam ne. yàlla jagleel na ko sëñ sëñ Mouhamadou Lamine Gueye nga xam ne ak jege sëñ Touba ak sës ci moom ak sëñ bi wóolu ko ci ay secret yu bari yoo xam ne dañ ci daan dañ ci daan jëflante ak di ko waxtaan noonee mu meloon nag ci ak jaamu yàlla nga xam ne lu mu tar tar ak mu mën a mel ak jamono lu mu tar tar ci moom du te te duñ am kumpante it seen relation ak Serigne Touba dawul dox ñu daan connecté mi ngi mel ni ki amee internet bi mu mu connecté dafa am lu leen daan boole xam nga dafa am toujours luy boole taalibe bi ak sëñ bi ñun ñëpp mën nañu maase ci am ay portable mais bu ci amul ab piis dee su la jot doo jot man gisaguma ci portable boo xam ne dana rafet lool waaye du am na kaw carte ba noppi ngay jote ñu di la jot te ci biir bi nga abonné ba noppi mooy bokk ci murid gi daa am lu lay tax a bokk nag muy pësief loola crédit yii lay doon mag ñi loolu lañ amoon mag ñi daawuñu manqué crédit pësief fu ñu ma sa toll dañ daan connecté sëñ bi bu ñu masaa woo benn yoon nag mu ñëw waaye gis nga jamono da ngay gis fukki junni nit ñu dajaloo ci benn béréb jàngi xaside jàng alxuraan sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ bi du ko def mooy amuñu réseau connecté biir xol yàlla am leneen lu ca def mag ñe nag ñoo selloon ñoom dañ daan dund loolu roxamaa baynahum kenn ku ci nekk fa muy teg ka ca des ak nam nam koy jàpp te daawuñu wane woo yëg gin am xoolal Cheikh Isa Dieng nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop almasen nee na xaazal mafaaxira Isa Dieng soo kërami tedd nga yépp Cheikh Isa dajale ko bis mas yi daajal sëñ Tuubaa ay néeg daajal na sëñ Tuubaa ay néeg foofu ci njariñ yoo xam ne am na bis bopp sëñ Tuubaa daa taxaw fi suuf di wax ak Cheikh Issa Cheikh Issa yor mart bi di daaj ci pont bi waaye ndeke daajut pont bi baaraamam lay daaj nga xam ne day ci baaraam bi rek mais yëgul ne mi ngi tëj ci baaraamam ngir toqamti gi muy toqamti ku Cheikhul Khadim ak gis gi mu koy gis bànneex boobu neex na ci moom ba yëgul ne mi ngi tëj ci baaraam te mart baa ngi dal ci baaraam bi rek yëgul ne sax mi ngi daaj ngir xool gi muy xool gi muy xool euh, Cheikhul Khadim ñoom yëg-yëg boobu ñu amoon ci sañ Tuba ak bàyyi xel bi nga xam ne bàyyi woon nañ ko xel sëñ Tuba ci lépp mépp mbir moo xam ne amoon na wala mépp mbir moo xam ne ñëwoon na ci ñoom noonu ñu daan yëge sëñ Tuba noonu ñu meloon ci ci ci yëg googu ñu koy yëgit ak bàyyi xel googu ñu koy bàyyi xel loola daan leen wommat ci la la la jataay ya di bari bari ci ñoom nga xool ku mel ni sëñ daru Assane Ndiaye sëñ Darou Assane Ndiaye nga xam ne jàng alxuraan ak fanaane nafila doonoon mbiram sëñ Tuubaa mas na ko wax ne ko daaru xasan njàngaleem alxuraan nii de diirub yaa ngi koy saxoo da ngay yegg ci luy naaw lu mu wax du ko dégg am bis sëñ daaru fi mu doon jàppe fi la daanoo bañ ko laajee lu ko waral mu ne ma sëñ Tuubaa waxoon moo dikk yaari pitax yii dañoo taxaw ci garab gi mel ni mi ne morom mi nañ wuti fun fanaani mi ci des ko bu ko naree wuti nañ dem ci garabu daaru asan Njaay mii di jàngale alxuraan ma xam ne lii mooy la ma sëñ Tuubaa waxoon da nga dem ba luy naaw lu wax du ko dégg sëñ daaru Sëñ Tuubaa mas naa wax ne kum ne ci sa ginnaaw boo moytuwul mu fakk salu kum ne sa ginnaaw yi ne la wóoru la ngir njàmbaar mook sëñ ma Diarra li leen xamale mooy naafila guddi sëñ ma Diarra téeméeri rakka la daan naafila mook sëñ bi Yacine Oumy Dieng sëñ Malick Dieng muy sëñ bi Yacine Oumy Dieng mi téeméeri rakka daan naafila da ko ñaari ñaari ñaari ñaar kaamil bi daan naafila guddi daana def téeméeri rakka bu ko neexee mu def ko ñaar ñaar xaaj kaamil bi naafila ko ñaar Cheikh Ibrahima Fall mi bi muy wër sëñ Touba muttu fa Touré tërbiyee na fa ñetti at yoo xam ne ab kaamil lay naafila moom ñetti at Cheikh Ibrahima Fall yoo xam ne xaaj bu jëkk bi benn tànk lay taxawee téye benn tànk bi xaaj bi ci def benn tànk bi lay taxawee ba fajo maanaam doon doonu doon koo xam ne dañ naan dafa ñëw nii rek bi muy ñëw ci sëñ Touba yi fekkoon na fa ay ay organisation yoo xam ne ñii daanaan bokk ak moom añ di ree ñii bokk ak moom lekk di waxtaan lu ban ñëwee ak ay kii mooy bokk ak bi añ tey kii mooy bokk moom reer bu subaa kii mooy bokk ak moom tëdd ci néeg duñ bokk lal bi waaye lal bi maanaam day bañ gëléem yi giim ki koy fenn biñ koy def tur ba mu ak ci Cheikh Ibra Fall bi ko sëñ Tuubaa jañee raxasu mi ko ndongali bismillah da koo naan sëñ bi defe ne dafa mar mu ne ko ndongali sa léegi mu ko bokk ak yow ndab nag lenn ndab di xéwlu day mel ni yàlla wàccoon jamono ngeen bokk ndab di tàmbalee jàngale ko ab yoon wi wi wi ñuy jox sëñ bi loolu lan ciy jublu nag mooy wane du tëdd ci néeg bi sëñ bi ne ko bu nekk ci bit boobu ay bëti woo moom ba fajar du jóg te bu taal bi giimee mu dugg ci biir téngawaat giri ñi delluwaat te bu xëyee dem yalwaani boole koog liggéey te xoola ku mën a taxawee ab kaamil di ko nafila te ku nekk xam fi mu tolloon ci dimension ci xam-xam waxuma la côté boobu waaye côté beneen bi boo xooloon archive nationale am naa ci archive yoo xam bu ñu lay jàngal kan mooy Cheikh Ibrahima da ngay wax kii nan la nekke woon bii intellectuel nekkuloon rek nag koo xam ne dafa ñëw rek nii dafa xam yoon yi fi mu doon jaar ak fi mu fi mu tegoon takkam melokaan woowu mu amoon ci digganteem ak boroomam am ko ci digganteem ak doxin wi dara du ca manqué ngir ñoom ñëpp kenn ku nekk dafa am benn dayo boo xam ne moom nga am ndax ki leen di leen womat dafa xam fi muy jaarale sëñ bay jaxat da ko wax ne ko moom sañ Tuuba ndax du womat kenn ndax te mooy jële ji dana yaa set weles mësulaa dox sax fu taq lu bon setal ma ngir yàlla man mii taq bay tuubi defoo lu bon mësulaa def benn bis lu warut te waa judut yow def na si def lu muy tuubi kenn mës la jox yàlla xaqam benn bis ndare yow giñ naa ne giñ naa ne wax ji soxlawul tuubi yaa xëy na doom ngirum yonen bi tey wéye wéy ba yegg rëkk nga del ci yóbbu kuy tuubi moo tax ku wuuteeti ak yow kooku am tu lu yiw mbooleem ku jóg mooy la tey moo def lu jël tuubi koo xam ne kon du def lu juuyoo ak su lu suñ borom mësta mayit nit nga toog fi moom di waxtaane adduna wala nga toog fi moom am mbégte nangam mas naa dajale mag ñi bis ci njëriñ dama bëgg ngeen jàngal ma xasida am ku bég ba ree mu ne dox leen ba ëllëg tey ko dugg na ci mësta nungu lenn lu ree rek ngir am mbégte mën a dox leen ba ëllëg te tey day mel ni kon bu lu ambiance ba gën a xumb riir ma gën a gën a am tàcc ak tarxole yi gën a neex ca la ñuy gën a amee ak yëkki te ki mënta may maye lool ca gànnaar ma son na wax mag ñu ne leen ne ca la la neex di def la la neex di wax la la neex ba faat yow mal xiyaam nga di ma wër bëgg ma ramm la ma di la wër ngir bëgg laa ramm yàlla xereñ na ba duñ gisee ñoom ñoom ci tiit lañ daan dëkk mel na mag am na ko ne ko xanaa yow di sa xel war naa dal mu ne ko ndax la mu ne ko kullu muridin mu ne ko damaa xam ci laa bokkam déet sëñ bay jaxati nee na murid dëgg yombul la yombay nga wax murid dëgg laa te doom murid sëñ bay jaxati mi sëñ Chouaïbou Mbacké nee na bala maa gëm ku ko gën ëllëg yàlla dalaa fay lu ko fayewu kër yi sax du ko daan def ci bët yi bu ma saa xool dara ba gis lu mu gis day jël kër yi def ci bët yi ak di ko toxaj ngir ngir di di xisaab ba di ci xool gi mu xool lool sëñ bay jaxate nga xool ko fi fi mu tolloon ak li mu amee woon ci xam-xam ak li ko li ko yàlla dégg waaye téewul ñoom dañuy xam kan moo nekkoon kan moo nekkoon Cheikhul Khadim sëñ Mamour Jaara borom Cham mii di magi sëriñ bi buy naafila téeméeri rakk këram organisation ba mu fanaan def mooy bu guddee gàtt bi ñuy rey boole ko kere yi kenn du réer sëriñ li gaa yi def naan nan dem gaaram place ndax xadara ba kuréel ne fa di waxtaan rek diw diw di jëwantee ko waxtaane nii déedéet sëñ Mor Jaara bu nit ñi ma sa xéwlu ba nopp kii danaa la jàngal alxuraan kii mu ne la jàngal xasida kii mu ne la demal fee di ba la nga lekk ci këram rees nga door a ñibbi waaye lekk rek daal di franklay añ bi de tey moom neex na wala reer bi neex na wala sëñ bi diw moom watam bi muy war fan nii moom noo ko gisee ah waaye defe nga ne mbiram leer naa moom de yaakaar naa daa am ci mbir yu dugg léegi ngeen ne ca garam place ba ne ci sëñ Modou dem nee na ngemeeg njaboot ak jaamu yàlla gisuma ci ku mel ni sëñ sëñ Mamoor Jaara sëñ Tuubaa kenn xamul lu mu doon te gis nga ba mu koy wax ca way ko na daakab nu balla abibullahi aabiduhu muhyi layaali bi awraadin sunniyati te sëñ Mor Jaara moom jaamu gi mi jaamu melo ko façon yi nu jaamu egg na ba day mujj di wut fu muy jàpp ngir mën a taxaw dina fi la xanaa doy manoon naa doyloo yi mu am ci ay daraja yi mu am ci maqaama waaye musu koo doyloo fu mu sa toll rek day gën a sonn ngir di jëm ci jëm ci jëm jëm ci boromam sëriñ Madiba Sylla ku ñuy wax sëriñ Madiba Sylla moom moo bindal boppam moom ndax magam moo nekkoon ganaar mu bindu lettre sëriñ Tuubaa yóbbante ne ko damaa bëgg ñëw foofu fi yow gànnaar taroon na targo bis sëriñ Tuubaa mas naa woo Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti mi woo sëñ Modou Moustapha jox leen ay piis yi maylus ne leen waajal leen gan ñi nañ dellu ci dëkk ba ndax godd yi ak yuul yi ak matt yi bari na te sëñ Tuubaa dawul faxas du dàq aw yoon loolu sëñ Abdoulaye Mbacke borom dër bi nettali na ko nee na bis ci njëriñ sëñ Tuubaa tëjoo naa mën tëju boo xam ne fel yi day sam ci jëmm ji ba ba doo ko gis nee na bis nag ma di ko ko laaj ne ko waaw Mbacke ndax fel yi nii may matte dala lu dul matte mu ne ma ni nga ko yëgee ni laa koy yëgee waaye bu ma wokkutoo dinaa booba danaa yëg yàlla bu ma wokkutoo rek dinaa yëg bànneexu xisab te bu boobaa dinaa yëg lu dul yàlla nga xam ne du yëg lenn lu dul loolu gànnaar jooju ba mu taree ba sëñ bi wax mag ñi ne leen ñëw leen dellu sëñ ma dima sila mi daa ñëw wax sëñ mënum sanne ko nee ko dimbale bàyyi ma lu ko matt di ma matt lu ma matt matt te booba booba booba ndaw la waaye volontaire toog ca gànnaar bi am na bis boo xam ne sëñ Tuubaa faat waxtu la naroon def ndax lu mu jàppee amul dara den ñaari dërëm lañ yónnee sëñ ma diba si la mu ñëw yët ko sëñ Tuubaa mu ne ko amul koo dajal mu ne ko dajal naa ko naar mu ne ko jox nekkoon na ñaw yi defukaayu ndox yi daan na ko mëdi ba xanaa ko amul ndox doo jàpp mu ne ko amul ku jëppul xanaa da ngay ko amul ko naru a julli kon yaa ma tax a julli tey fondation jumaay Touba ji bëri gerte yi ci jëkk a dem moo ko bay ci Chine juróom benn téeméeri bëri ko yoo xam ne moo ko jaay te joxe ba bi muy wàccu liggéey laxasaay gaa ngi ci digg li bokk na ci baat bi mu jox moom sëñ Madi Basila bi mu tollee ci coono bëgg a wàcc ba ma xàmmee sama nday jor beeg sama càmmoñ bi musuma def lu ma astaghfirullah bi fekk ba ma fekkee sa xameen sama ndeyjoor bi ak sama càmmoñ bi mosuma def lu ma astaghfirullah di fekk nga xam ne ñoom bu dee bu bu siratul mustaqim te la ñuy tege mas dugg ci oto sëñ Cheikh Gaynde Fatma rek waxuma sëñ Tuba oto sëñ Cheikh Gaynde Fatma rek ba wàccee fanweeri junni la na maa ngi koy jégalu ci oto bi ma duggoon ngir barke tuubee ko ci oto sëñ bi ma bi ma duggoon maa ngi gën amoon kenn delu lu sëñ bi ne na la ñu ne na la doomi sëñ bi dañ ko defoon muy sëñ bi mosuñu ko ngemee sax léegi nag sëñ bi yow da ci am ay parti dangay ñëw jàpp sëñ bi rakki sëñ bi nga contre ko di ko oppose naan dafa soof li may jaay mënu ma ko doomi sëñ bi moom la nga koy jëkkoo mooy sa bàyyi laa gëmman faalewu ma la mag ñi ñoom xameewuñ woon loolu mag ñi ndax soxna Fatou Diagne da daan wax ne ab sëriñ ab seetu la kenn mës ta xees ñëw taxaw ab seetu la ñuulal saa yoo toogee ci kanam sëñ bi da yëg ne sëñ bi normalul rek bu boobaa seeti sa bopp saytaane mën na la daawuñu ko wax mën tàmm daawuñu ko gisuma ko daawuñu ko nekku ko xamuma ko daawuñu ko wax mënumaa bu ma saa laaj dara bu ne nangam dañ koy wëri bu ma saa laaj kenn ci mag ñi bu ne woon sëñ moo As sa ñaan nit day génn ci bit sëñ Mor As ñu ne ko nekku am ku ne ci kees bi sëñ Mor As ñu ne néew am ku génn ci ëtt bi sëñ Mor As ñu ne néew dañ koy topp bu ñu doon dem ba jël saxaar dem wooyi ko Tamba yi dañ koy wooy waaye kenn du ne ko nekku léegi nag yow da jege sëñ bi bu sëñ bi jekki-jekkee ne ana diw mun a kooku du toog nga xam ne sëñ bi kooku mu du toog ma ngay téléphoné wala ma nga fee nangam nangam nga xam ne lañ daan def yéenente jàmm kenn ku nekk am loo yéene sa sa sa sa morom ca la ngay yëg ak di ko am doo bëgg dara loo loo yëg ci sa bopp da ngay bëgg ka des ka des am lool. xalaat bu rafet boobu nekkoon seen bi xoolal diggante Cheikh Ibrahima ñaata doom la tudde borom daaru sëñ Aliou Diouf Lambaye ñaata la tudde borom daaru sëñ Babacar Njaay Cergaan mii ma lay wax ba bi muy ñibbi aljana dafa wax ne sëñ Tuubaa borom daaru la ma boole woon naa fi def sama njaboot dem feneen ba bi muy ñibbi ci borom daaru la des ba muy fi demee àjjana ci Babacar Ndiaye Carga ci borom daaru la des dañoo xamoon ni ñuy sàmmee wóllëre xam it niñ daan niñ niñ daan niñ daan dundee ci seen diggante ak Serigne Touba kenn ku ci nekk am loo cee gën di yëg te loo ko gën a jege di ko ragal loo gën a jege sëñ Touba di di ko gën a ragal daawuñu fot fot de kon kenn ku nekk lam am dangay am bis ku yor dara yéene ka ci def loola ki mën a jël sëñ Mbacke Bousso mën a jël Cheikh Ibrahima Fall mën a jël sëñ Massamba Diop Samb buur siin ku ma doo fee ndib taalibeem njoxo moo dee ñëw jébbul keneen defar yi nu sëñ ci wàll kenn mës sàmm buur siin ku ma doo fee mas na ko yónnee aw fas ku ñuy wax Abdou Khadir Aydara la ko yónni woon ba mu ko ko joxee keroog sëñ Tuubaa dafa woo Mbaaxaan Diop na ko Mbaaxaan sama xasida yi loo ci man mu ne ko asbil sutóor yi mu ne ko doy na loolu donc la ci man sëñ bi ne ko loolu baax na daal di jël kenn bu ñuy wax bu ñuy wax doom doomi baadoola maa ngi jéglu ci doomi baadoola ndax yéen dañuy wax buur ak baadoola jël kenn ci doom yi mag ñi yéegloo ko ci kaw fos wi wax wax mbaaxaan jóob na ko jàppal ci genn fos wi di ko daqal say jàng asli si dóor asti umur mel na mag na ko mbaqi maa xam ni ngay defare fasu buur doomi baadoola ci kaw doomi buur di ko daqal yow yaa ko man fasu buur doomi baadoola ne ci kaw doomi buur di ko daqal yow rek yaa ko man muy jàng muy muy daq di ngir xam defar yi mi nga xam ne moom la Cheikhul Xadim xam ni ni ni muy defaree ca biir pàcc yooyee mu mel nag nga xam ne ku ñuy wax Serigne Moustapha Ka sëñ Tuubaa yar na ko ñeenti weer ak fukki fan Banjul la dëkkoon mooy doomi sëñ Maska bis sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa ni mu ko daan def day def bu mësa ubbi na ana Moustapha doomi Maska ji mu ne maa ngi nii mu ne ko àndal ak sëñ na sàmb mu ubbi waat ana Moustapha doomi Maska ji mu ne ko maa ngi nii ñu toog nag juróom benn fan gisuñu sëñ Tuuba mag ñi jaaxle ci njariñ fu ne waaye dugg ñu ne nañ laaj ko sëñ Masamba ndax sëñ Masamba yi nañu xam ne dafa am ak geneen li tax andiwuma ci ñu bari dafa am ay jagle yu bari yu am ci sëñ Tuuba Cheikh Ibrahima Diouf al nee na ko bu dutoon ak sëñ Tuuba mii di borom jamono yaay gën ci àdduna lawlal xadim imaamul asri xudwatina la kaana afdalu ahlul asri kulli asri kullihum asri kullihum nga xam ne bu du doon sëñ Tuubaa ko yaay gën ñu ñëw na sëñ Masamba sëñ Tuubaa de fan yii yëpp dañ ko gisul sëñ Masamba na leen anam Moustapha Ka doomi maska ji ginnaaw ñaari fan yu ne dana boole nit ñu bëgg koo laaj kan la ko sëñ Tuubaa mujj boole sëñ maska sëñ Moustapha Ka ñëw sëñ Masamba na ko sëñ Tuubaa kum la mujj booleel mu ne ko yow mu ne ko war a toll ci mu ne ko juróom benn fan nee na fi ma daanee nee na maa ngi seen sëñ Tuubaa waaye sëñ Masamba seenu sëñ Masamba rëfut nee na daa jékki-jékki na diis rek jox sooxu sëñ Tuubaa nee na ma daw làqu ci ginnaaw sëñ Masamba mu ne ko ana kooku ma ne ko Moustapha ko doomi maska mu ne ko akasa xanaa Masamba yi am ngeenu jaaxle ci noonu ne ko ah, Mbàkke am nañu jaaxle lool ndax fan yi dañ laa déggu fenn yëguñu fenn moom nga nu fekk ci jaaxle googu mu ne ko Masamba danoo nekkuloon adduna sëñ Moustapha Ka nee na damaa yëngu ci ginnaaw sëñ Masamba sëñ Moustapha Ka nee na damaa trembler ci ginnaawam ne sëñ bi dégg ci adduna nee mag ñi li tax ñu fees dara déranger wu sëñ ma sàmba dal gi mu dal yëngu rëbb taman maa ngi nar a ngir dama nikkulu ndab bi daan na ko sama borom moo yónnee fii ne ma neen ahmadu ñett ngi ñoo xam ne kenn mënu cee jàll te rëmuwu leen daan na buur siin ku ma doo fee laa ci mën a tudd sëñ Tuubaa nee na la tax ma di ko ramu jit mooy lam ma waxal te yàlla def ma noona daan na ñett ñii nag diw lim mel ci diine ak diw ni mu woo woon ak diw mu mës a jëfal yàlla dara ku ne leen woon yéenay bokk benn bis bu ko gëm ku leen ko waxoon ñoom ñooñu duñ duñ mën a gëm lool te buur siin moo ne du tool bu mu bayal sëñ Tuubaa waaye da ko waxal rek wax jëm ko waxal nag moo moo ko jural lool ñenn ñii ci sëñ Tuubaa fan yu néew lañ fa def sëñ ma numba xabbaan nga xam ne tër bi sëñ Mbàkke Kajoor moo ko wax wax na ko sëñ Tuubaa fii sëñ Mbàkke Kajoor sëñ na ñaar ñii laa xam ñu dugg ci bàmmeel ameelul yàlla xaq ameelul benn jàmm bopp muy sëñ Maamoor Jaara sëñ Mbàkke Kajoor Kajoor bi sëñ bi sañcee dëkk bi da ko woolu mu ñëw Tuubaa ñetti néegi sëñ Touba yi fi mu nekkoon ci kër gi moom la fi sëñ Touba bàyyi fii ñu denc sëñ blaat moo nekkoon néeg sëñ ma lumbe fi la sëñ ma lumbe nekkoon fi lañ bi ñëw ñëw si ci daara ji bis sëñ Touba ñëw na sëñ Mbàkke Kajoor sa borom nee na nga digal ma mu ne ko li ma lay digal la mooy bis bu lii di ñëw jëm ci yow gis naa ko bis bu agsee bul fàtte bul fàtte sëñ ma lumbe bul fàtte Ibra Fall daa bàyyi bokkam bàyyi léppam sëñ Touba demaat ñëw na ko sa borom nee na nga wax ma li nga bëgg mu ne ko li ma bëgg nag mooy adduna moom moo ci am dara moo ma am ku bew moo am ku bëgg adduna bu ma am ku mel nangam njaboot bi mu ne lool laa lay ñaanal daan na ko loolu laa ci ñaan sakku sakku sakku ci mu melokaan sëñ Abibu Mbàkke imaam mii bis bi ñu ko yóbboo ci sëñ Touba mu tàllal ay tànkam sëñ bi jël xalima gi mu yor fëgg ko ci ne ko bankal sa tànk yi ba ni sëñ bu ñibbee àjjana mës sa tàllalu tànk sëñ Abibu ba ni ñibbee àjjana ku xam sëñ Abibu gis na daan tooge xam na woowa ni la tooge ba ñibbee àjjana ngir bankal sa tànk bi ko sëñ Touba waxoon ñoom dañ dañoo dégg sëñ Tuubaa te li leen sëñ Tuubaa di wax duñ ko jaay ñu boole ci yor jikko yu baax sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na li ma doon ci sëñ Tuubaa ci jikko xam ngeen ne naar bi ñuy wax naaj yi sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na bokk na ma ak moom saxaar fi ci ci Cees ko damaa bëggoon a yuuxu ne leen eh nit ñi naar bii moo bëggoon a lor sëñ ca gànnaar nee mujj ma ne waa bu ma ko waxee jën jikko laa doon ne ci sëñ Tuubaa jën jikko laa ci doon ne ginnaaw moom jéggaloon ko man ma ñëw di ko feeñal jën jikko laa ci doon na xoolal melokaan sëñ Mahmoud Mbegere mii ay agresseur dogale nañ ko xutaaxa tarix dogale ko bicc bicceeg moom ba dagg baaraamam sonal mu yor jësi te jëflante ak moom bi mu ñëwee sëñ bi ne ko dégg naa yoroon nga gànnaay mu ne ko waaw ko lu tax jëfandikoo mu ne ko miirut mu ne ko damaa miirut woon xoola yor jësi ay gaay dogale la xeex ak yow ba gaañ la loroo ci kenn ñu laaj la lu tax nga ne damaa miirut ñooñu kañ lañuy mer yow nit bu la rombee suufam dal la donc murit boo xam ne bu ko moroomam muritam rombee suufam dal ko rek mu ne kii day jaay affaire mais bokk bis bu ma ko jàppee dinaa ko dóor fii ci dëkk bi dóor yoo xam ne dina nag ñoom mi lu ñu woon dama ab noonu ñu ne ñoom dañu mu ne moom dama mirut sëñ Mahmoud mu ne dama mirutoon lu doy waare nga noonu lu la teex jëfandikoo li nga yor mu ne dama mirutoon ñooñu dañu leen dañu leen a defar ci ay jikko yoo xam ne ak melokaan yoo xam ne dara dara dara dara mu mës mës mel noona ci ak war waggar ak wormaal ci seen diggante ak Cheikhul Xadim ci jamono bu nekk kenn ku ci mën a doon ñama la wax ci uur ba jëkk ba ña daan xiif ña daan man ak gànnaar sëñ Ousmane Samb fukki weer ak ñaar am na ko yoo xam ne danay waa këram bu leen ma may ndox ndax damay waaj a fekki sëñ Tuubaa gànnaar nga ca marwa ak xiif ba du ma di lekk kanaan ku ci ma sa am kilo pepp wala ñaari kilo pepp danga naan naa ko yët sëñ Tuubaa def ko cere baa nga def ko muuraat ndax nee na seen yaram daw na ñu ne fii ci réew mi di lekk kanaan sëñ Tuubaa nekk ca xiif ba sëñ bi fukki oto benn nga gaare ko sa parking wala ñeent sëb sëriñ di dox tabax ba étage carrelé sa mbaarum sëriñ di seng daara ja dongay amuñu fu nekk bu la sëñ bi seet ci jël taxi baa mu naaje loolu tey ñëw mu ne taxi laa doo ko ci jox benn bu ne jaamu yàlla nga ne sëñ bee ko mën te da yaa dàq tukki sëñ bi gën koo bari soxna te doo ci yam léegi la nga jotee mooy sëriñ si normalu nga xam ne léegi moom lu bari dañ ko dañ ko yàq ñu bari jàpp ne mën nañoo yóbbu seen bopp te mag ñii fañ tolloon ci xam-xam ñii nuy kenn jegewule xam nga ne am xam-xam mën a jaamu yàlla di jàmbaar liñ gor ciy dëkk xam nga ne boo boo booy diingat ku mel ni ku mel ni mag ñii te yow amu góolu toll ni wéex wéexu mel na tan ci bari na fi ñoo xam ne mën nañuy coow di jaay diineeg wax ju bareeg mag ñi nangam waaye ab 4 mètres amagun bu yekk te mag ña tool yéen doon gor njàmbaar gañ doon nekk lañ doon sëñ ma ndumbi xaban déndey la wàcc li mu waree wàccu liggéey dana naa dem déndey ndax bëgguma ëllëg yomal xiyam sëñ Tuubaa woo ma ma dekkee fenn fu du daara bëgguma dekkee fenn fu du daara suñ tubaab mas na ko ma ndumbe boo demoon ci defukaayub ndox fekk fa borom siwo ba fekk fa borom pot fekk borom pan fekk borom bërigu nooy def mu ne ko damay borom pot duyal borom siwo duyal borom bërigu dóora duyal borom ko ma sàmm ma ndumbe da ngay bërigu kenn du ko jëkk duy ñaata at la tërbiyewu at yu bari la tërbiyewu te gëléem yi daan yóbbu dund bi day day dajeeg yeneen yi ñuy bàggante yi yóbbu at keroog bi si bi seexul xadim tàggoo ci mbakke ka mbakke bari jëm ci géej gi moo jëkk a jox loxoom borom daaru wax na ko ngay xam ne bu ñuy wax régler yoon wi moo ko jëkk a def ba sëñ Tuubaa bay dem la jox loxoom borom daaru wax na ko ngay sama sëriñ ba fekkee di delsi waa léegi tey boo doon xool borom borom fanweeri at yi ñuy toogal fii tey di ko di ko fàttaliku Cheikh Ibrahim nga xam ne tey du ma wax sax ci jublu ci waxtaan waaye li ngay jublu mooy ku am fanweeri at ñu bàyyee la yoon yu noon yi sëriñ si njaboot gi ñu ne la borom daaru yow yaa yore loolu responsabilité loolu te ku fi mas a tubaab bi mas a faat la xañ la sa bakkan sa xañ la sa njaboot jële fi ñu ci réew mi ñëpp jële sëñ Tuubaa a tiit war a jàq borom daaru moom balaa sëñ Tuubaa ñëw moom dana mat yëmul ci loola mooy yoon wi dana dolli ko bu fi bàyyi woon nangam bu dikkee bu fi bàyyi woon téeméer bu ñëwee mu ñaar téeméer te toll ci fanweer te yokkul ci digganteem ak sëñ Tuubaa pas-pas ba mu nañ ca daan dox ndax matinu doxin doxin ma muy dox mooy roy sëñ Tuubaa ci lépp lu sëñ Tuubaa di def mu ànd ca moom loolu moo di aw aw melo waaye baat yu ko sëñ Tuubaa dénkoon keroog ba muy tàggoog moom da ko xam borom daaru ko sëñ ko cerno rikk na nga muñ rikk na nga am jom rikk na nga gore benn bu ci nekk xoolal na mu ko defee muñ gaag ngor gaag am jom te borom Darou Mouhty ni ak saxaar di doxe ni lay doxe saxaar moom ñaari raay laa muy sharia ak xaqiqa borom Darou du jégg ci fenn waaye waykat bi nee na ko hadayta xaqaqta sharaata fa maa fii hubbi Cheikh Ahmadou man yudaaniik sharia moom coow rek xaqiqa nii bëgg Sëñ Tuubaa moom kenn du la ci jéem a seet naan borom Darou diw ku ci gën a bëgg Sëñ nee na ko loolu moom amul jéem a dennale te moo ne ba bi mu ñu di ko def ci pencam mii jaamu yàllaan ko du nungoo faat waxtu du nungu ko dugg ci jàkkam te julli léegi nag bu nu eggee ci jamono joo xam ne ku fecc ba daaneel ñu ne la àjjanaay sa kër murid saadix dëgg day mën a fecc ba mu mën a bëree léegi loolu loolu loolu mooy yoon bu ñu waxee ñu leen diw nee na àjjanaay sa kër sëñ Mbàkke bu sa nee na bindal naa sëñ tubaab leetar jëmee ko ci kilifa wax ilaa muridin saadixin mu ne ma yaa ko seere yaa ko seere nee na ma far ko waxuma dara léegi nag fii ngay gis ku mën a fecc baa ko mën a football baa ko mën a bëri dama bëgg Sëriñ Tuubaa ak Sëriñ Fallu gaa yi naan dañ ko war a jàppale ndax Sëriñ Tuubaa la gëm murid taarix la ka ca daara ja de laxasaayu te amagul ngërëm di murid taarix sa sëriñ ba nga yaakaar bëgg a doon murid ñoo ñu ñëpp di murid ñu jël murid di ko di ko di ko di ko di ko tisaane ci di mi fooyee ko te mag ñi mosuñoo xam loola ñoom mosuñoo am bannee xob it yëg ci ñoom loolu ngir lenn kenn ku ci nekk bu la gelmatoo lam lay joxañ ak lam lay wax kenn du ci sikki sàkkal woon mag ñi bis jamono ngi ñëw ñaar dana na gàññ benn réer mër jamono ngi ñëw téere yi dana na gàññ comme mi na gàññ ay teggin réer mër bu boobaa maa ngi leen di dénk na ngeen laqatu ci ak taalibe te nekk ko ca bëñ ba ni wax ruug sent bu leen ngo ŋa ba njàngati di ko yóbbu njongati di ko yóbbu bu boobaa maa ngi leen di dénk yaar na ngeen di roote fi man di sotti fi man ma faggu leen ci yaar fi ngeen di roote du jeex fi ngeen di sotti du fees faggu leen ci sama yetti bopp bu boobaa foo leen toogati may ni ci seen biir ku jóg di dem ma ànd ak moom soxla sama fajal bu dee roote ci moom di di sotti ci moom noonee mag ñi meloon nga xam ne seen baatin yi ak seen lépp ragal gi ñuy ragal Cheikhul Khadim ak barkeelu gën ci barkeeloo lu laal ci moom nangam ak nee na ma woon nangam ak kenn ku ci nekk buy wax ci moom sëñ Moustapha Kam yi ma lay wax ci Banjul bu daan nettali ci sëñ Touba day jàpp sol barkeelu bu ko sëñ Touba joxoon mbub mi ko sëñ laa joxoon jiblu penku jàng alxuraan jàng xasida ba noppi door na kon bismillah ñu barkeeloo ñu door a tàmbalee ñemee ñemee ñemee tudd sëñ Tuubaa ngir door cee ñemee waxtaan ngir xam nañ fi ñu ko war a teg ci seen diggante ak seen borom ñooña nag moo tax ñu màng ngërëm yëpp ndax àjjana li muy neex neex ngërëmul yàlla ko dàq te ngërëmul yàlla loolu lañ doon tax cër yi soxlawuñ ci woon dara fii ci adduna lépp luñ ci sëñ Mouhamadou Lamine Gaye daana wax ne adduna lu ma seet dama koo gënee waaye seet duma ko dara sama bopp Cheikh Ibrahima Fall bi ko sëñ Bachir laajee na ko taalibe yi la topp kon fu ñu jógee ndax sa xaatabante ka sëñ Tuubaa dana ko adduna doo fi am lu toll ni basal mu ne ko bëgguma fi lu toll ni karaw karaw benn karaw sëñ Basiiru ne ko kon mbooloo meeg riir mi foo ko jële mu ne ko ba ma sukkee di jébbalu fa xasit yi suuf ya barke boobu moo ma topp waaye ñoom seen cër yëpp dañ ko ci ëllëg képp ku fetal li nga yor nag ku ko tiiree maanaam ku jëm ca marché ba tisaare seen njëg boo yeggee xoole rek te bis boobee la borom kasbul adwi ne fal taskuril yawma lil akwaani jumlatihim tubdil xafaaya wa tarmi naara bi sharawi yawmul huwa al yawmu laa yungi al abada bihi ila al abadata bil ixlaasi wa sahari lam yugni an walidin awlaaduhu wa ghina aw kasratul maali wal ansaari wa sumari raj raj loolu mbooloo mu bari du la fa jariñ jaamu yàlla rek moo fay doon sa yitte dañ daan taxawee naafila taxawee def lu nekk seen diggante ak seen borom war maal seen tubaab waggar ko waggar goo xam ne kenn xamut ko xamutoon suñu toll bëggante ci seen biir bëggante goo xam ne kenn ku nekk jox xaqam keneen wax nañ ne sëñ Masamba Mbakke ba Moussa Diouf Darou Moukhty day bale penc mi jël ay tànkam toog ci rom borom Darou Moukhty di ko bësal ay tànkam moo ne mënoon na ne man ni borom Darou am laa am ndax ñoo bokk nu defar ndax jamono jii loolu da ciy amante man da ngay dégg fi ku ne man faaliwuma kenn sëñ Tuubaa rek laa gëm moo ma defal lii man kenn joxuma maañ kenn joxuma ma reen loolu du adduna ak yëgante la woon dañoo yëgante woon ci seen biir Cheikh Issa Dieng boo ñëwee fekk ko fii diw boo ñëwee fekk ko fii diw boo kenn ku nekk ñu am ku nekk am keneen ak ka kenn ñii di lijjante di kër ñii di lijjante ci seen i biir yëpp jaxasoo ñu xam ne ñoo bokk benn teen bu nan naane muy Cheikhul Khadim loola nag diirub delluwaatu ca yooyee melokaan roy ca ñoom xam ne ñoom wa sabiquna sabiqun ulaika muqarrabun wa man tadalaka dañ koy dalal leen xel de léegi-léeg nga dégg fii ku naan mag ña nangam waaye xam ngeen ne wóor na leen ne ci yéen jolof rek sëñ bi koor gii rek da ci gis koo xam ne day tàmbali di di di di ay bëtam di toq ndox ak muy muy muy liisam toog def nangam ci yéen bañ fay yóbbu sëñ booba dafa mar ba suuf si amul benn meññeef ginnaaw bi fi sëñ bi nekkee la suuf si tàmbali biir kër sëñ Tuubaa foo mu génne ak mu génne ak seer mag ñi nuñ daan mel jaraaf maxit mii gaa yi di leen dóor di leen génne amuñu benn naar yaara banaa yaadal binaa dool mu wax bay naa bay naa abdul maxit nga bu leen kenn bu leen kenn may naaju tàng ci lañ dox di xiif di mar sëñ afiya bu sa mii yanul la sëñ Tuubaa gaal boo xam ne keroog bi mu tegee gaal gi jëru bopp bi daa teggi sëñ Tuubaa tibb suuf sotti ci ni ko aafiya loo bëgg ku la ko faggul mu ne ko Mbàkke naa la gën a sopp rek loo loo bëgg ko faggul mu ko naa la gën a sopp xoolal yooyu pas-pas xam nañ ne mahabbatuhu xunnun wa iqdaamu olat muwaalaatuhu xayrun muaadaatuhu dayrun ginnaaw bëgg gi mooy sàq mu dul jeex mu ne ko naa la gën a sopp ñooñu pas-pas yooyu lañ lañ amoon bu ñu doon faatu yi la leen sëñ Tuubaa digal dara dara dara dara du du manqué ca lool boroom daaru wax ci mi daa wax na Sëriñ Tuubaa lu mu bëgg dana am te lu ma danaa ko def loolu moo di dogu foofee la mag ñi nekkoon foofee lañ jeexaloon seenu dund foofee la lépp luñ doon sakku adduna ak alaxira ca loolee lañ ko amee woon ba tey seeni ngërëm ak seeni tagg feeñ àdduna bépp di leen waxtaane diine jëmu leen ak bokk jëmu leen yoonu murit wii ñu nekk jëmu leen ñu jeexoon takk ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa lañuy ñuy daaneel la Serigne Baye Jaxate radiyallahu anhu waxoon rek Serigne Baye Jaxate dafa waxoon ne bile ak mbooleem ñu jëkkoon a nëpp ci moom asal dunu maasum kenn ñoo gën ñoom ku ne ñoo gën ku ne ñoom ku def Ibra Faal ak Seexi Ibra Faal teeg Serigne ma numbe kem dafay dof dafay ndaw lu dof te juum nee ku leen def ay kem ñoom dangay ndaw lu juum rek ku def Ibra Saar ak ma baabu gay moroom it da di dof rek booy say ta ta ta juum ku def it Abdourahman ak ku def Abdourahman moroom ma sàmba jóoba kii siraloog yaaram ba moo mat a def ciy buum daa di wax ne ku ku wax lëf ci Aïda Dieng ak Balla Fally Dieng lu dul ñoo ko ñoo ko gëm seenub sëriñ yow dalal dafal di juum te moo ne Souleymane ku wax lëf ci mbiram muy sëriñ Souleymane Diouf mu ne ku wax ci moom ci ay ay mbiram ay mbiram mu ne ku ca ku ca wax dara lu dul moo moo sell di ab yaaram moo sell di ab yaaram ku wax ci moom ay mbiram lu dul ne sell yar sell xam di ab yaaram mu ne sëriñ Modou Lamine Mbaye ku wax lëf ci moom lu dul moo ko jàpp ak njàmbooram réere nay jikkoom jàpp ak njàmbooram sëriñ Paate Amari képp ko wax ci wax ci lëf ci moom lu dul aw yiw xamul booba ab dayo sëñ ma duggay jàmmoo it sëñ ma duggay jàmmoo itam bu ca wax lu dul ngor ak diine ak sopp ngor ak diine ak sàmm njabootam ci ab loxo te moo ne madu ma madu laamin mbayit madu laamin mbayit madu laamin mbay madu madu mbay njaayit madu may njaay itam bu ca wax lu dul rafet njort cib sangam ak doxe nag saboobu kooku moom neex na ma mooy ki rafet njort ci sangam ba noppi di doxee sago kooku maa ngi moom na bokk fu ne mooy nga xam da ngay rafet njort ci sëñ ba noppi doxee sa sago ñee ñoom dañ ñee la ñu waaye dañ mud lamin mi man damaa neex dafa rafet njort sëñ ba noppi di doxee sago man fi ne foofu laa ne da rafet ba noppi di di di doxee sago noo ngi jéggulu yi bu baax xam naa jataay bi waxtaan fi dana jafe ci man ci lu bari ngir ne béréb buñ la yilife doo fa jàngalee loolu moom muy njëlbeen gi ndax bu dàqoon ñëpp na ku ne na nga wuti fa nga gëm daru gi lay fanaan si man kon sama kilifa fi nekk ba ca toppit wax naa ne lii ñuy jàngale fii ñi fi ñi fi nekk ko gën a man wax naa ko suñu Moustapha Ndiaye dama ne ko waaye yéen da baax rek waaye yii ma dégg ngeen koy jàngale wax wax yi ngi wax yéen ñi fi ne yéen a ko gën a man waaye lii mooy wane yaatal xam-xam mooy wane it ak laabiir ak wane kenn ku ne ngeen jox ko wàllam ndax nun lii lii ñu ko gën a man gën koo xam ñoo fi nekk kon ak laa bi rek ak baax ak bu baax moo ko waral kon noo ngi ñoo ngi sant bu baax bokk yi sëñ Xaadim noo ngi leen di ziare bu baax di jaajëfal sëñ Modou ak sëñ ak bokk yi fi nekk yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah Gana lay sant bu baax te di la gërëm ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom nga leen andi tey fii ci Darou Moukhty jotaay bu tedd bi kon mën nañoo wax ne euh, li ñu séntoon ci yow ci thème bi ñu la jox muy góor yàlla yi nga xam ne ñoo àndoon sëriñ bi euh, yaakaar naa ne tey képp koo xam ne teew nga fi jële nga fi xam-xam boo xam ne bu leer naññ na ndax mel na ni gëstu bu wér la boo xam ne bi fu wér nga ko teg kon nag mu assisatul wafa bi xuququl iman ñun ñëpp ñu ngi lay sant di gërëm di ñaan suñu borom mu hmm? maanaam ñu ngi lay sant bu baax sëriñ Gana Messere kon mën nañu wax ne surmu asatul wafa bi xul iman yow barab bii nga ñëw tey fi nga dëkk ne ko sëriñ Mourou Karajo ci njëlbeen la ci yoonu murid ci lépp ànd ak bii nga xam ne moom lañ la jox muy góor yàlla yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Touba euh, tey képp koo xam ne teew nga fi dégg nga fi njariñ loo xam ne li yaakaar naa ne boo demee am nga yóbbul boo xam ne bii bu am solo la kon li ñu ñaan rek mooy yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp kon muassisatu Wafa bi fa musliman mi ngi lay bu baax di la gërëm ci jàppandal nga xam ne moom nga def moom nga moom nga moom nga moom nga moom nga ñu amal ci waxtaan bu am solo wi nga xam ne moom nga ñu amal fii kon yàlla na suñu borom yokk sa xam-xam yokk sa gëstu ba li nga bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa liggéeyal ko yoonu murid suñu borom def xam naa ne waxtaan wi am gum am solo tax na bëggoon nañ mel ne mbokk mu ci def taxaw fenn waaye nag laaj yi dafa bari moo tax xam xam naa dañuy jox oustaz Amadou Mbow mu dem ci eh, ci laaj kon daal suñu gànn na nga xam ne mbootaay mu association lofa bi xoxol iman ak boolem ci yëpp ñi nga lay sant la ñaanal suñu borom mu yàggal taxawaay ba li nga yéen a liggéeyal yoonu murid yéen ko yéen koo liggéeyal islam suñu na nga xam ne daal sant nañ la sant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu waaw suba it nañ xam ne laaj feq yi di insha allah bu subaa laaj feq yi ndax tey laaj yi nga xam ne moo jëm ci suñu gàllu misal dafa xaw a bari ndax waxtaan bi am ko am solo tax na laaj yi bari moo tax bu subaa laaj feq yi bu soobee yàlla ci lay war a am suba ki war a def waxtaan mooy sëriñ sëriñ Saliou Sylla mi ngi waxtaane ci masaahid yowmal xiyaam maanaam yowmal xiyaam daal euh, li nga xam ne moom nit ki ni mu ko war a bàyyee xel ak euh, xew-xew ya nga xam ne moo koy am daal yooyu la ñu war a waxtaane suba insha allah kon ñi ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di jox oustaz Ahmadou boobu mu jëm ci laaj yi nga xam ne moo jëm ci laaj yi aju woon ci waxtaan bi jërëjëf sëñ Gane bu baax di gërëm asalaamaaleykum wa yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci weeru koor wu tedd bi di leen ziare yi ñaan yàlla mu nangul nu koor yi te jéggal ñu bàkkaar yi suñ kilifa yi yàlla yàggal leen fi ñu yàgg topp seen ginnaaw sëñ Gane Messere di kenn ci ñun di suñu xarit loolu wax dëgg yàlla ci turu muassasatul wafa bi xuquqil imaan ñoom ñëpp ñu ngi maase di la cant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci yombal gi nga yombal dikk bi ak tomb bi ñuy la joxoon it jàngat bi nga ci jàngat képp ku teew ci jataay bi rek am na lu mu ci déggee loo xamante ni jariñoo na ko kon ñu ngi lay sant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul mu yem di fàttali mbokk yi bu baax ni ko sëñ Modou waxee rek bu subaa sëñ Saliou Sill mooy waxtaan ak ñun li muy waxtaanee ak ñun mooy xew-xewi bis pénc xew-xew bis penc lay waxtaanee kon mbokk yi bàyyi ko xel bu baax a baax sëñ gànna waxtaan wi am na solo lool tax na laaj yi bari na lool xam naa dañ ciy njëkkanteeg waxtu wi rek nee na mbokk mi li muy laaj mooy nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la dafay laaj yoonu murit fan lan ko sofe loolu mooy ab laajam mbokk mi loolu xanaa daa wax naa ko ci wax ji day mel ni yoon murid kon mi nga sosoo ci Mbakke Kajoor waxoon naa ko ci njëlbeen gi ci ama assasin kon ginnaaw bi sëñ moo ranta seli wàccee ab liggéey ba ci déwén si rek ndax sëñ bi defaat na at ak ay weer yoo xam ne ci siyaar yi doon def Mauritanie ak yeneen dëkk yi ba mu def nag ca at mooma ca weeru koor ga ca laylatul la defe déclaration bii wax ne ku jàng indi woon na seeti ku ko jàngal ku bëgg liñ bëgg nañu ñu dem ci la yoonu mu sosoo ci dëkk boobu ñuy xam Mbàkke Kajoor jërëjëf mbokk mi mu ni itam ab laajam mooy sëñ Daaru Asan Njaay la doon laaj ba xam fu mu jébbuloo ak diggam ak Sëriñ Tuuba euh, Mbàkke Kajoor la jébbuloo ndax dañuy wax juróom benneel jàpp juróom ñaar ci njébbal gi sëñ Daaru Asan Njaay lay doon ndax waxoon naa sëñ Adama Gueye sëñ Ibra Saar Njaay sëñ Samba Diop Sane sëñ Abdou Rahman Lo xam naa juróom benneel juróom sëñ Darou Assane Ndiaye ci Mbakke Kajoor la jébbaloo diggam ak sëñ Tuubaa it mooy li ñu ci doon wax léegi rek mooy diggal ndax daana wax ne moom sëñ Darou zuril habib alladhi yaqulu zairahu ila tariqi najati wal karamat dakkal bakki alladhi bari faddalahu ala tadiri nahar al madiyat xam ne ngir siyaare ji leen sëñ bi siyaare ji koo xam ne dana yëkkati yóbbu la ci maqaama yi gën a màgg gën a gën a rëy doonoon na xam ne sëñ bi wóolu woon la ku ko jege la woon ku ko ku ko doyloo woon la ci ay bóot yu bare bari ci diggante ba loola yegg nga tontu yo ko ci sëñ bi da sëñ doon doyoon na ci ni sëñ bi di wax ne lu ko góor di jiitoo ci yàlla doon lu muy jëf doo baree suñu borom rek lay doon